الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخلق لما سبق ما أسرق حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وقاره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله jalaal bu njëkk bi jeex na dem jalaal ñaar lañ jal moo tax ñu wax jalaal yi jalaala diinil mahilli mooy ki nga xam ne moo diri di ko dalee ci saaru kafi ba ca naat ak faatihaatu kitaab mu dee ba mu dee jalaala diini suyuuti taalibam la woon moo mottali moo da diri di ko dalee ci baqara ba jaxal israel di nga xamee ne ñaari jalaal lañ nag moo tax wax jalaalay ni kenn kenn walihu ak bu njëkk bi jeex na démb bi ci def nag mi ngi dalee kafi ba ci naat ba mu jeexalee loolu mu tàmbali ci ba jeexal fatiha te dog moo tax fatiha ci jalaan ñu di ba ci naas bi jalaal bi nax lii moo ba bàqara nag ba jeexal di saay jalaalu diine suyo waaw moo ko firi leen moo tax ñuy ñaari jalaal yi jalaalu diine ak jalaalu diini bi wax di bismillahi sax na wax ma ci tudd arrahmaani ka daa ci xewal bila suuf ci àdduniya arrahimi ka daa ci xewal bi daa ci àlaaxira alhamdu xaaji cant yanant daa yaaj naa ka da ñeel yàlla xaaji cant yanant ñeexal na yàlla rek cant lépp ñeexal na yàlla benn muy meloom wala muy jëfam yàlla man yàlla di nga xam ne anzala wàcce na mu ala fii ci jaamam alkitaaba alquran rek cant xam nga kum ñeexal cant dëgg-dëgg mi ngi ñeexal yàlla ji ne moo wàcce alquran ci jaamam bi ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saaru lisraay dañ jàng mi ngi tàmbalee sabaal tey ñu ngi saaru kahfi mi ngi tàmbalee cant sabaal mooy jiitu cant toujours ataa ci baax yaatu xaar nga jëkk a wax subhaanallahi soo ko wax alhamdulilah lu tax sabbaal mooy sellal yàlla ci saxal daal mat ak yàlla jant saxal yàlla mat gi mat ba noppi mot ci ñeneen tax keneen moo tax de jant moo daraja sabbaal wàcce gi ñu wàcce téere bi ci yonent bi itam foofu daraja rañaane gi ñu ko nañ ko jële ko ci suuf moom yóbbu ko ca kaw waaye wàcce nañ téere bi bàyyi ko ci kaw yow rañaane nañ ko ngir mott di ko moom wàcce nañ ci moom téere bi ndax mu mott di ñeneen rañaane nañ ko ngir won ko kaaw tee fi yàlla yi nuriyahu min ayatina wàcce nañ ci moom téere bi ngir daan mu ne li yun si rabaat sa dii dan in la dunhu bayu basiral mu'minina rañaan ba moom dañ ko rañaane ngir wan ko kaatee fi yàlla loolu jëriñ lay am ci moom la téere bi nag wàcc nañ ko ci moom ndax mu waare daf dëggal ñi nga xam ne gëm nañ yàlla loolu jëriñ lu jëm ci mbooleem bindee fi la te njëriñ lu weesu borom jëm ci ñeneen boo ëpp jëriñ loo xam ne dafay am ci borom rek moo tax be wàcce gi wàcce moom téere bi mu jubal bindee fi boo maxama rañaane gañ ko rañaane kon nag rañaan ma mooy jëlal benn darajaay matam wàcce téere bi mooy dayoo matam moo tax yonent na bu xam lu xam-xam xamal ko aji màgg lañ ko tudde ci asamaan asamaan duñ ko tudde ku màgg lu mooy ku xam lu lëf xamal ko ñeneen ñi ci àdduna ñooy màggal leneen waaye ca asamaan ku xam lu masala xamal ko keneen rek dañ asamaan moom lañ ko wax màgg li nga xamee ne dañaane nañ ko yàlla safaan na di ko rañaane ndax mat na moom mi nga xam ne matal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag nga xam ne moo wàcc moom téere bi moom mi mat di yonent ba mën a mat di ñeneen sallallahu alayhi wa sallam jant nag ay xaaj la jant ci wax jant ci jëf ak jant ci xaal de jant ci wax mooy tagg yàlla tagg yu rafet yi nga ne moom la yàlla mënuloo ko lu may wax tam waxal boppam rek dinañ sax wax na ko ne amul lu ma lay déglu nga def sa bopp. kon jaam bi mën nga wax lu may nekk dindi yàlla wax. nam ñu jàngaloon sa bopp Fatiha ko yàlla wax sant yàlla ci jëf mooy jaamu ko ci sa yaram. jaamu yaram yëpp. julleeg koor ak jàngal alquran ak sikar ak baa xaj baa yëpp sant yàlla yàlla ci saxaal nag mooy yëpp xéewal bu bàyyi ko ci yàlla te saxam ngay fopp ci na nga ko soppi jëla gëdëm loo yàlla leen amul benn cër kon su mooy nga di ko soppali ku jëla gëdëm loo yàlla nga yàlla ca loola cër waaw bu ci nekk nga di ko sopp jëla gëdëm loo yàlla kon sant nga yàlla ci jëmm ji mboolem xëy yi nga xam ne yàlla nga koy rotal ci yow yëpp te du jeex mukk koy ci dikk rek ba dina ko sopp ni ko jëla gëdëm loo yàlla mooy sant yàlla ci xaal de yàlla mi nga xam nag ne moo wàcce téere ba ci jaamam ba jaamam ba mooy Muhammad wala ni xam ta defu daloo téere bi ne wajan ak firéente de te alquran amul firéente ni yenn téere yi am yi wax di ten toja aji man mbir mu aji jub liin tira dina mu ragal ragalloo ci alquran joju éefëria sa dina mu de aji sat na duut dafa moom boy basira dam dëggal al moom yéen a way gëm téere ko yonent bi di jariñoo mooy mu waat bépp yéefër amal ko ne dana dajeeg mbugal mu bàyyi ko ci wàllu yàlla bégal itam képp gëm ne dana am xeewal waaw bu bàyyi ko ca di farata ak naafile rek ana lahum naka aji naka la ñeel leen ajran na mbir mu ngi way sax fii ca yoon booba abadan dafet mooy aljana boyin sira dam ragal doo ñaaña xaaloo wax nañ ne na yàlla wala dan doo si ci waat yéefar yi nga xam ne dañoo wax ne yàlla am na doom ñetti kuréel lañ yaaram bi téeféeri yaaram ñu ne malaaka yi doomu jigéen yàlla lañ yahudi ne masayru doomu yàlla la saara ne Iisaa eh, doomu yàlla la de ñoom ñëpp nag dañuy nar maa lahum jot ñaa leen bi ci la wax ne min xam-xam wala di abaayim bi jaaga ñu jëkkoon leen de doom jooju ñuy wax waruñ ko a wax ndax li war a wax lu xamut te ñoom amuñ xam doom doom jooju ñu waxtaan yàlla de jamtal maalahum déet ñeel leen bii ci jàpp bii ci wax jooju min xel min xam-xam walaa li di jaagat ñu jëkkoon leen jàmtal na maalahum déet ñeel leen bii jàpp ga toog min xel min xam-xam walaa li abaayim di jaagat ñu leen de maalahum déet ñeel leen bii ci doom ja min xel min xam-xam walaa di jaagat ñu leen de wax nañ ne yàlla am na doom waande wax jooju ñu wax waruñ ko wax te xamuñ ca benn xam-xam te ñeneen njëkkoon yi xamuñ ca xam-xam kaburat màgg na mu kalimatan ci baat taxruju boobu dana génn min waaye fe kii gémiñ seen kaa fee boobu baat ak màgg di sakkal yàlla doom loolu président yi gémiñ de saxaloon nañ jombal doom ci yàlla doom gis mën daa am doom lu mooy mu am jabar yàlla amul jabar moom kenn rek la doom itam koy soxla pour ndimbal yàlla soxla ko dimbalee bu nekkul rek dam na ma daan nekk soo danañ ko soxla gis dee mu def sa gannaaw mel ni déewu la yàlla moom du dee moo yàlla lu muy defe doom li xam ne ñàkk doom ay dëj wàññeeku la ci nit am doom wàññeeku la ci yàlla de tax na de borom ñu mën a xaskan yàlla doom de Musaa ibnu ñaan naa la yow borom lu ne na ko mbineef yi wax ci man waaye ñu wax ci man bukk lu ci nekk loolu daal maa la koy ñaan buñu ma dal mu ne ko Musaa mu may soxla moo ko may kenn de man sax wax nañ ci lu ci nekk waxal nañ ma doom doom wax nañ ne am naa bakkaale anamu waxal nañ ma ne dama nay waaw te man masalan sama yaari waxo bu dégg bëccëg dem nag man wax ci man lu ne ci man yow Moussa doomi Imraan ana foo jëlee ñu wax ci yow lu nekk ci yow def waaye wax bu ñu wax ci yàlla yàlla na ne baat la boo xam ne fu da seeni gémmiñ da waruñ ko wax def ñun yàq wóoloona dee ci wax daa kasi ban daray naa la dañuy san rek doom doom joo am ne judduloo ko waaye doomu nga ko rek da def naa ko sama doom ak doom joo xam ne yow yaa ko jur de muy xaaj ci yow mu ne yii xool yàlla doom ñaari xaaj lañ ñenn ñi dañ ne taxasalaa wala del ñoom waxuñ ne yàlla jur ñooñu ñu ne waaye yàlla doomoo na leen def na leen doomam moom la yàlla delloo ci man taxasalaa jàpp yàlla wala din doom jàpp kenn muy doom jaam rek moom mat a gën a foor Isa Ibrahim Musa ay jaam rek lañ jàpp jàpp doom ci dàq na ko ñeneen nag ne moo jut ne wala dala nag ne moo jut ne wala dalaaw moom lay delloo ci saa waxul wala aadun ne lam yadit judu kenn dàq na yaay wax yëpp judu kenn jàpput benn doom ne doomoo na ko moom yàlla bëggul kon nag doom daal duñ ci mer mer mu ndey in yaquluna den ñu wax ila kadiban lay nar ala alaka taxte ne yow Muhammad baaxewoon ajaxalan nga nastaka bakkan sa ala asaarihim giñ ca it seen lam yaa ko in lam yominu ñam gëmuñu bi asal xaj ci daa alquran asafan jàq asafan ngir nga mer mooy yow yonent bi xeer gi nga xeer ci sa xeer gëm dana la xen ci boo xamee ne te dinañ a gëm nga di ci jàq wala nga di ci mer bu la ci loolu jotalal rek jotal moo la war bu gëm baax na bu gëmuti yow wàcc nga de innaa naka nun yaa naa bind nanu maa alal ar ni la nekk ci dundal ak gàncax ak garab ak yoon dina tan muy taar daa ñeel suuf li na boobu ngi noonu natt leen rek yàlla bind suuf ala nekk ci kaw ci taar yëpp mooy gàncax yeeg garab yeeg dundal yeeg tabax yeeg yëpp yàllaa ko def ci kaw suuf rafetaloo ko suuf ngir natt nit ñi nag ay kan ci ñoom axsanu moo gën a rafet xamal ci jëf de natt ko ci gën a rafet ci yéen mooy ku gën a dëddu àddina rek wa inaa naka nun jaaxe la jaaxe loona way def lanu maa lay ala nekk ci suuf saa dan muy pàkk juru san bu dee aji wow de booleem suuf ak li nekk ci kaw dana ko fi jële de dana faagaagal yëpp da suuf nekk waaw waaw déneer bu ne fan dang gàncax taxawatu ci garab taxawatu ci nit dundatu ci kawam de du jaage jaage leneen dunda am xasibta ana asaabal kahfi laajoon nañ Quraysh Nadir ibnu Xaaris ibnu Abdul Mutalib doomu bay tax yonent bi moo gënoon a tat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbokkam yëpp bu yonent daa jàng alquran di waat saabaam yi daf ko sàkkaloon place boo xam ne fa lay daje bu toogee jotal alquran ba tasaaroo rek Nadir ibnu Xaaris dal di ñëw wuutu ko ca place ba dajale yéefari na leen ba wax leen moom ba waxtaan leen waxtaan wu gën a rafet waxtaanu Muhammad la woon daf daa dem saam jënd xabaar yi yooyu kalila wa dimna an fu laylatin wa laylatin bu ñëwee di ko xabaar Quraysh naa leen lii rek la Muhammad wax saabam yi te jëmmi bés Quraysh xebal ko moom Amr ibn Aziz seytaane si Quraysh ñu dem ci yahudi ne nañ laaj yahudi mbiram Muhammad daal ba xam nañ ñu digal suñ ne yonent dëgg la ñu topp ko nopp suñ ne duut ak yonent nag ñu nekk ci liñ nekk bañ laaj yahudi yahudi ne leen laaj leen ko yas yëf laaj leen ko roxo daaj leen ko ay waxambaane yoo xam ne dañ génnoon nga daaj jamono yu jëkk daaj leen ko doxkat bi nga xam ne wër na àddina yëpp dañ ko xar da jor ak càmmoñ su tontu jett yooyu ngeen xam ne duutaf yonent su tontoo yaare yi benn bi mu wakkil ko ci yàlla ngeen xam ne ak yonent la su tontoo yëpp it duutaf yonent ñu ñëw wax ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ne léegi nag suñ bi jaax na benn atte rek a dox suñ diggante suñ diggante leer laaj ko gert yëf yëpp mu ne ma tontu leen parce que wax incha allah yàlla nattu ko nag moom yonentu wayu ngi yéex fan ak juróom dina Muhammad yëngal màkka bu baax a baax nag na Muhammad a ngi ëllëg waxoon ci fan ak juróom a ngi gisuñ dara Iblis sa ko wàcc ji ñëw si ne ko bul waxati danaa def ëllëg nangam mukk toog rooxu min am rabbi am bayit asita yaatu nga ana asxaabal kahfi naka ñooñ waraqimi ak téere biñ bind ba kaanoo nekk nañu min ayaatinaa ci kaawteef sunu ajaban di borom jëm daal ndax da ngeen defe ndax nekk lii ci say ñooñ kahfi doonu xéemu na ci yàlla déedéet doonu xéemu ci yàlla yàlla am na kaawteef yi dana xéemu nekk ci xabaar ñooñ kahfi de kahfu mooy xunt mu yaa pax mu yaa mu nekk ci suufu doj bu dee mu ndaw asaaru rek lañ koy wax bu dee bu rëy ko ka raxiim wute nañ ci firéem ñu ne mooy téere bañ bindoon seen ak seen askan ñu ne mooy aj ba Ibnu Abbas ne ñetti baat ci alxuraan dama ci doon xaw ma nañuy firi mooy raxiim ak nastaano ak tabaraka mu ne mu dem ci genn gàtt yaaram toog rek gis ndaw sa ñëw laaj xale bi xale ba ne ko gaa raxiimu waaxalal masaa wa tabarakal jabal mu xam ne raqi mu mooy xaj masaaw mooy sagar nga xam ne dañ ko doon tooyal di ko foppe waa di ko foppe nii ba mu xam ne mooy yee ñu xaj ba muy kéem daan ci yàlla de e muy ndax ci di leen ko nettali mu koy nettali jàngatal waaw ba tax boo alfidiyatu waxambaane tabee ilal kaafi jëm yu tabee dem nañ ca xuntuma fàkk fa de fataa mooy ko boole tabe ak teraanga boo xalal dañ la wax fataa boo dee mag tax mën nañ la wax fataa ñoom nag ay waxa baa ngi tabe lañ ndax ñu mag gëm yàlla lañ ci jamono joo xam ne buur baag seen nit ay xeefar lañ ñu génn gàddaay ba xaaloo dañ wax rabbanaa ya borom sunu aatinaa yàlla nga jox nu inda du sa tukkee fi yow wax nga tan yërmande waaye yi yàlla nga xéwénal sama ñeexal nu min amrinaa ci am njub de fa darabnaa alaa aasaanihim tan nelaw looleen min kaafi jaqultuma siniina ay xat xaradani borom bi xaradani li way limu de yàlla nelaw looleen jaqultuma ay xat yu bari al sina tawaa ëpp na ñetti téeméeri at moo baas na am topp na reeden de dinaa la ma ngir nanu xam ay risit bay nii kan ci ñaari préñe ax ah, taata kanamu limaa la disoo ca lañu saxoon amadan ci diit gannaaw ko kana mën a ak seen ngir rek naa noonu naka sa dana na solo alayka ci yow na ba solo seen bilaate ci dëgg innahum naka ñoom fideetun noo xam baa ngay tabe lañ amanoo gëm nañu bi rabbihim ci borom seen wasit naa ñu tan dali leen wu dana am njub wa rabat naa tan fakk alaa quluubihim ci xol seen wa rabat naa alaa quluubihim tan dëgëral ay xol seen ci wax dëgg taamu ba taxawee ci kanam buur ba buur nañ di joodal xiram fa xaalu tey wax rabu naa borom rabu samawaati mooy ndax naa wax na isan booba de sa tan wax ji daa ji jéggi daa ji kees rek solo si ñoom café ba seen buur daf leen a xoowoon ci jaamu lu dul yàlla ñoom bañ de fekk ñoom ñëpp gëm nañ yàlla buur ba nag am ak ñoom bés déedéet daal ñoom ñëpp dañ ñoom teew fi kanamam te su dootul xelam bi ci kanamam ñoom nag ñëw ci sa takkatoo ñoom juróom benn ak seen ab xaj juróom ñaar ak seen xaj ñu génn génn bataay de dan taxul sunu tabifa yàlla nelaw fa ñetti téeméeri at dara soppeeku ci seen yaram de boo leen tiimee yee ñi seen bët yaa ngay xool dara si wuñu daan ci nelaw bokku ci karamaay wali yi moo tax ñooñ sunna nangu nañ karamaay wali moo tax si la ñoo karamaay wali yu waale karamaay wali danga fekk loolu ëpp ñett téeméeri aaya alquran ak lu ëpp juróomi téeméeri hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran te bu jëkk ci karamay wali mooy ci sa Mariam Mariam ba ko di ko am ko sedd te ñettam sedd mu di ko am ci wax mu mboyoo mu mu tagg isa ñeent sax bi itam tamit dañ leen nettali ci téeméeri at yañ nelaw ak ba seen yaram yu mujje ak ba leen yàlla dekkale ak bala ak yaa waqas ya ñëw ca saaru nam li yonent nettali na ci hadiisi Buxaari yi dana ñetti nit dañ doon sukki bañ demee ba guddi jot ba guddi jafee pour suma yàlla màpp dajoo mu màpp ci seen kaw ñoom ñett fa soo nekk seen tameer ñu ne na naka ci pexe ñu ne lii daal dara mënuñu jël musal lu mooy ku ne ci ñun jot di ko ci jëfam jël jël yaakaar bi moom moo gën ci jëfam waaye ne yow sama borom amoon naa sama ndey sama baay ñu màggat maa xam samay gét ma xëyee damay sàmmi ba ngoon jot ma ñëw rat ma ratee soow ma wala ma naan wala ma nandal samay doom damay jox sama ndey sama baay bañ reer ba noppi ma soog a ñëw reer maag samay doom kenn ku ci yoonu jàpp ma naka laa joxal di nelaw ma naka ah, ba may ratat ñoom ñu nelaw sama ndey sama baay ma ratat kenn reer indi fekk leen ñuy nelaw ñemewu ma leen reer ngir màggal leen ñemewu ma reer te ma see neew ma taxaw ma seen bopp leen nit ñi ni xeew xeewu ñu ko fajal xar reeru ma samay doom reeru ndax ñoo reer reeru ñu suñ bàyyi yow yàlla fekkee defoon naa loolu ngir defal naa loolu samay waajur ngir yow may ñu ak yor yor ci li nekk dañoo daal di béeku sudus moom wala mu bépp benn waaye ne yow yàlla soo xamee ne amoon naa as ndaw soo xam ne sama doomu baay bu ndaw la ma bëgg ko mbëggeel xam ne mu ngi ci tàkk bëggeel ku góor di bëgg jigéen ma sàkk ko mu bañ ma sàkk ko mu bañ nga jëmi bés lor jot ko mu ne ma boo ma joxe ñaar téeméeri rek li nga bëgg ma léegi ba am ñaar téeméer yu dara jox ko nga jëm ci moom mu ne may ragal yàlla bul bul na ah, nga dagalal suñ diggante ma daal di ma daal di ko wan gannaaw waaye boobu li bi dooree ci déw maa moom dara ngir ragal yàlla yow yàlla su fekkee defoon naa loolu ngir yow ngir ñu bunt ji ne ñu nag ñaari sunu si ubbeeku beneen waaye ñetteel ba ne yow yàlla amoon naa sama bàjj boo xam ne dama ko bind ma liggéeyal sama liggéeyalee ba weer saa saa ko nekk moom laa koy fay ba weer wa dee ma ne saa sa jox ko bu xeer ko gerte dem ko jama bu sax yor ab tool ma góob jaay ko jënd ja ay tëj naag naag yi di diggante dana am ci xar ak jaam bu leen di sàmm jaam yi leen di sàmm daa ay xaq waaja dellu si ne ma ragalal yàlla fay ma sama weer mooy rek yeneen ko ba tey xanaa gis seen yëpp ak xam yi ci nekk demal jël yaa moom mu ne ñaawal mu ne ñaawal wala yaa moom demal fab maa ngi yëpp yóbbu yàlla su fekkee defoon naa loolu ngir yow génn ñu ci suñu jàqare ñu nag mu daal ubbeeku ñu gën a dem seen yoon loolu waxal na karamay wali arba dana feeñ ci ñile dana feeñ ci kuy wilaaya wala kuy xoote ak yonent wala kuy xooteeg yàlla fekkee yàlla la yàlla moom dara la tënnu faar li maa yuridu la su fekkee ni ab yonent la bu feeñalee xar baax rek loolu ak dëggoom ci kuy xoote ak du yàlla du yonent nag muy feeñal xar baax ñaari yëfa ko set benn di ku yiw bëri ab saay faay boo xam ne jubul amul kenn mbañu rus su fekkee ku la ku yiw la arba feeñe ci loxoom la mooy karaama wali yi fekkee ab saay saay la arba feeñ ci loxoom nag kooku mooy jabarankat yi ak kuxaaba yi day ci seen loxo du karaama ab jaay la ko yàlla tuddee yàlla fa leen di jaay rek pour bëgg leen a ñii nag ñooñ kaf ñii ay wali yi lañ di ci seen loxo ay karaama la naka la feeñ ci loxol Mariam yonent na sallallahu alayhi wa da wax ci séer di wax ba nga juddoo lu may ñetti xaleel Isa ibnu Mariama ba mu juddoo wax na ak dinaa ñëw léegi Isa la xaleel bu ñuy wax benn xaleel wax na xabaar yi juróoy ji juróoy ji jaamu katam la woon ci jamono yi jëkk di teg yàlla rek di jaamu yàlla yaayam a ngi dund yaayam soxla ko bés rek ko muy julli mu xoo ko jërëj ji sama borom maa ngi julli sama yaay may xoo mu ne jërëj ji sama borom jërëj mu bañ a wuyu yaayam di soxla wala julli yaayam ne ko yàlla lu ma yàlla xëy na la ay caga jigéen ñu bon muy jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba jëmi jamono yenn jigéen ñu sàggan ñëw rek ne moom fag mu yàq jërëj ñëw di ko sax waxtu fixee di jaamu yàlla rek jigéen ja ñëw put put put put lam sax koo jërëj ji mënalu ko dara jërëj mu mere ko nag dem dem sàmm ba moom ba ëmb ca doom ne juree joo ko jur ne juree joo ko jur yàlla def ba muy wasin ku ba daal di ñëw ñaa ñaa jàmm ko yàlla tegee doo benn saa saa yaa jox ndaw si biir daal di toj jàmm jàmm waaye yàlla ba mu nekkoon jàkkaam toj ko mapp ko ku daal di kàbbal ci li ñaar raaka ne xale bi wax ma ku la jur xale bi xoragu ko xale bi ne ko sàmm baa ma jur buur bi ne ko tuubal naa la waaye rek ma paxaral sama bopp man li ma amoon bu njëkk bu xaleel wax ma ak beneen xale boo xam ne yaaram daf koo boot daf fekk waxambaane wu rafet bu sañ fee am dara jalool war naaru bërëb mu ne nga def sama doom ji yàlla yàlla nga def sama doom ji mu mel ne waa doom ji ne ko yàlla kere yàlla bu ma mel ni kii ñëwee ba ci kanam ñu fekk benn waay boo xam ne ñu ngi ji njaaloo jàpp ko ko mu ne kii de yàlla bu sama doom mel ni moom doom ji ne ko yàlla mel ni kii ah mu ne tax mu ne ko fi ma doon niralee bu njëkk fi nga bëggoon ma niru ko pour bu mbëru la koo xam ne dafa reylu safara la jëm yàlla faalewu ko kii nag dañ koy jiñ loo xam ne dëgg te laalu ca dara loolu moom laa bëgg a niru bëgguma niru bu njëkk yooyu yëpp ci karamay wàll yi la suuf baax na am topp na gàttal leen topp na xee leen seen melaw dinaa la ma ngi nanu xam ay kan ci ñaari kuréña ah na mu li ma la bisoo ci la ñu soxoon amatuñ ci biir nahum naqus wa alayka ci yow naba'um xabaar bi laq ci dëgg innahum naka ñoom bi a waxambaane yi tabe lañ amandoo gëm nañu bi rabbi di borom seen naam dal na leen hudan am jub wala bat naa takk na ma xalaat loolu leen jeexal seen xaa bu bañu taxawee fa xaalat dañu wax rabbuna borom sunu rabbu samawaati mooy borom asamaan yi juróom yaar ak juróom yaar lan na dafa waa jaamuti lu min doon ñu gudul moom ilaa an yàlla faqattu naa wax noonu isan boobale satatan wax ji de ak ñi dañoo dox te dem di jaamu leneen dul yàlla dawlaayaa danañu tere ñu di kaaleen ci ñoom di santaane ci lay bay na mu daa ji tuddee ba mën a sax yeeg kenn di gën a tooñ ministration kafur du ma xalaat yàlla kasi woon ay bari sax kan bokkaale wala doom way si tafantu ñoo waxambaane nag ñoo wax ñenn ñoo wax ñenn ñoo ñeneen ñenn ñoo ne leen jaamu commune illa laa ndara yàlla ba woo takku leen ilal kafi jëm ca puntumale yam suuf ba far lakkum ñeel leen rabbukum borom seen bi rahmati a yërmandeem wa yuhayyi tamit adu lakkum ñeel leen min amrikum ci mbir seen fattaxuna ak jàppale leen fasaa gisaa nga dal fa jant ba gisaa sabaa dal fekk na mu te saawaru muy jàng xam kafe mbalis xontu seen daal yamin yi jëm ci wàllu lay yor ba boo xamee ne jant bi fenk war a xuntu bi rek te bon naa yu ba toppoon te yoram rek naa yu bañ leen laaj wa saa xarabat dem na mën a moo sawa sax du mu bàyyi leen ñun naaj yu ngoon bu ko di dugg jëppante na jant fa jàpp moom dem ca wetu ca mooy rek ba mooy ne ko naajam de boobu fa ñoom fii fa ñoo sini aji nekk lañ yaayaa am di jëppante na ñoom nag ñu nga cay biir yaayaa am xutuma di waa daj ne lu fekk du taw daal ko loolu naa ah daa aji nekk la ci kawte fi buur waaw loolu kawte fi yàlla la ba yaa ci laaw ku jubal ko yàlla moom almuhtadi moom mooy aji jubde ba man yudlil ku mu réeral wala taj ci defekk si la la ko wala aji méngoo mu gën ko aji jubal ko dem wa tax ci moom naka jox ko ay xaatam ñi di way xeew soo leen siiwee ngay defe nelawuñ ñoom ñëpp ñu nga ubbi seen i bët di xool waxum ko ñoom xolun way andoor lañu te fekk nelaw nañu bay andoor rek ba mu xali bum dana soppi leen saatal yam bi ni ci wàllu ndeyjoor wala de simaali ak ci wàllu camooy wax ak mi leen jeexee rek waaw yàlla walbati leen ñu ñu tëddee ndeyjoor rek tey day ngir léegi suuf si laal tam yàpp yi de ba kal bum la mu sa ay ñaari tànkam bir ba si waaw boobu ci buntu buntu ba xala ñaari tànk kanamam nelaw ni ñoom moom bi def ñetti téeméeri at yëpp ñi nga ànd ñoom dina la ko xewle waaw yàlla yàlla di ko walbati leen di walbati leen pour ne dari talaata donte yedoon ka alayhim ci ci ñoom firaw nga galaw dem soo leen tool ak ne yonent bi boo leen ragal leen de wala ne sa takkoon tey xeetal ragal leen Muawiya te bëggoon na ko seeti jamonoom ki ne ko wax nañ ko la gën a ñeme fuuf ne ko boo leen gisee da nga seet ak ko da nga daw rek kon nag yow waxi noppi de mu fomm leen na ñoom ñoom nañ doon naka noona lance naa moom dana xee leen yeete saaroo ngir nañu laajante bay nam diggante seen de gannaaw ñetti téeméer at nag wala ñetti téeméer at rek waa juróom-ñeent yàlla xee leen nag ñu laajante nag ñoomu neen ñaata at lañ am foofa de xaala wax wax minum ci ñoom kam naka day la la gis aw bada yomin i kenn anniversaire ñu ne seen bés lañ fi am wala kenn wala bés xaalu ñu wax gannaaw buñ seetloo rek yi leen waroon yëpp soppeeku ñu ne rab problème ala mu aji xam bi maa la bés ñu jëla ngeen sax mais léegi daal yàlla xam liñ fi sax solo ñeen kaa fengoog juróom ñaar lañ mag salbina tamliqa ak mattoo na saa ak nayoo na saa ak saaraboo na saa ak sawnwaa na saa ak fale sayo na saa ak seen xaj ba xaj bi mu ngi tudd waa xitmir wala amraan wala rayaan ñoom juróom benn yi ñoo génn gàddaay bañ a jësal xiram fa kanam buur ba ñu daal di génn nag ñu cene def def bàyyam faf fa ay tëram ñu di génn ñu ngay génn gàddaay rek bañu romboo sàmm fu ngeen jëm ñu ne ñun dañuy génn gàddaay ndax dañ ñoo bëgg a jàmm ko pour yàlla te ñun duñ jàmm ko yàlla mu ne man itam maa yéen a bokk dina maa yéen daal di wàcc lam doon sàmm ànd ñoom xaj ba itam topp leen ñu dax ko mu topp leen ñu dax ko mu ne leen man xaj laa waaye soxna wali rek te day bàyyi leen ma ànd ak yéen ñu bàyyi ko mu ñoom de moo tax de waaw àndaale ak ñooñ yàlla waaw jariñam day na xaj koo xam du dara lu mooy xaj yàlla ngay di ci alxuraan te bokk na ci lu dañu sosoo dem aljana te karaama yi yàlla defal wali yi defal na ko rek la rek ngir bëgg gëm leen bëgg rek ànd ak ñoom moom ñoom nag ñoom juróom ñaar ñooñu ak seen xaj ba ñu dem ba joxuntuma ñu dugg joxuntuma bañ duggee joxuntuma rek yàlla nelaw loo leen ñett téeméer gannaaw ñetti téeméeri at nag buur ba nga xam ne moom lañ na bu yàgg te yeneen buur falu nag buur ab jullit léegi moom dëkk ba ñuy warante nag xelo dekki waaw ñii ne dekki am na ñii ne dekki amul buur bi buur jullit la buur bi ne yow yàlla yàlla na ko won tey saa def bu ñi xamee ne dekki dekki xam na de rek ñu dem marché ba ñu yónni kenn ci ñoom xam li xaalañ jot di jox ko dërëm yi ñu yóbbu la woon ne ko demal marché jëndal ñu dañ nekk te ceeb dañ saam ñu ñëw mu ñëw marché daal duñ gisee ni dëkk bi ko waaye rek mu rek talal benn dërëm nee nañ ko jaayee ceeb waajee gis ngëp dërëm ba muy dërëm yi ñetti téeméeri at ci gannaaw mu ne ko waaw yow da ngaa for joxe amuñu déedéet mu ne ko bii dërëm mu ne ko ci kañ ne démb ne déedéet ko jàpp indi ko ci buur ba ko kii indi na dërëm yoo xam ne ba bëree bay jëf téeméeri at a ak sopp ñu daal di ko laaj nag mu daal di nettali xabaaram ñu ne xale yee gàddaaraan ca jamono yi tax yàlla nag ñoo feeñ rek rek buur ba daal di xare ñëpp war a inaaru góor ñu ànd ak moom ñu ne ko nañ dem ca xuntuma rek seeti fa gaane mu jiileeg ñoom ba ci xuntuma ne leen na ngeen fii man ma xàgg ndax demee rek te ñoom liñ fi bàyyi woon mooy buur a yëfër mu génnoon gàddaay ma dellu si rek ànd xare bu jëm ci ñoom dañuy tiit bàyyi ñu bàyyi ko leen léegi fekkete sax yaa ma fi la xam ñu génn gàddaay xalaku na yàgg te yeneen pour xalaku na gannaaw ba pour jullit te nekk léegi dëkk ba ñëpp jullit lañ pour bi waaw gis na ma mi ngi ànd ak man moo xare bi ñu ngi ci gannaaw dañu bëgg a agsi seet ñu ne yow yàlla ni ñu laabale te jëfewu ñoom bi ndeefi dii rab ci téeméer at jàppal suñu roxo ñu jotee te ngi ta tànn nañ la ne fa yow ñoom ñëpp ñu dee dañ toogee lu yàgg nag mu ñu ni ko waa ji buur beneen dana tabax tabax daajal leen ay gurus te damay tabax gën a gurus ca guddi mu déwén te gisee ñu ne ko ñu defal waxande gurus ñu defal waxande fan ñu defal dara dellooñ ci suuf suuf si ñu jëmee woon dellooñ ci gasal suuf rek dulooñ ci bëgguñ leneen ñu ne dana fa tabax jàkk ñu ne ko bëgguñ ci buur bi ñaanoon yàlla feeñal ko daal kaawteef koo xam ne ñëpp ci xam ne fekkee am na na ko moom lay wax te yéene sabab soo yónni den aada ku kenn ci yéen bi war a xikmu ci xaalis seen xaasee bi la ilal madina di jëm gëfe ko bare mooy pour suuf rasul fan yéen pour namu seer ay waa kam ci ñoom aska moo gën a sell taaman ci ñoom dañu jëndal ñam bu sell kat ceeb dañ ca jublu wala yaa tikum na mu dikke leen gën a xinti war sëg nan ke ci moom wala tala taf namuñ yoor wala yasara nag mu yëg bikum ci yéen aaran bu mu yëgal bikum ci yéen aaran kenn de bu leen kenn yëg de yéen rek daal di rocceeku ñëw ñu nga ba tey lañ innahum gis nga ñoom in yasaroo lim yëg nañu alaykum ci yéen yéen moom ñu rey leen ñu jam leen dañ ko leen dee aw yoo xam ne dooku di ko ñu delloo leen fi millati im ci diine seen lu tax ñu war a daw yéefare mooy ñu ñu yëgee rek danañ ñu rey wala ñu jéem ñoo delloo ci kéefar wala ko fi taxit leen ci seen boobu la kenn delloo ci seen diine abadan dafa tax ñu daw leen loolu moo tax be ñooñu yàlla toujours dañuy war a daw ñooñu àddina de suñu jaxasoo ñoom rek ñu wala ñu jam leen i doj bu ñu leen jamuti doj jam leen seen lamiñ yi de bu fekkee bakkan baa ngi xoote nag ak mag beneen mën ñu wàññee ñu te duñ ko wàññi dara waaye dumaal dumaal bakkan bi rek ni mu nekk de jaam yàlla yi sell yi de ñoom lii lañ wax dañ ne bu leen kenn yëg ndax suñ leen yëgee dañ leen di jame doj ba ngeen tee wala ñu dara leen ci kéefar de te bon bu ngeen texe mukk ci daal mooy daru wa kasaalika jam nanu dekkale ak ñoom waxambaane kaf yooyu am sarna la ñu yet loo xale ci ñoom ñu feeña di a moo ngir nañu xam ana waada laay naka na aji dëgg la soo gisee yàlla rek leen a fi jamono a nelaw doon it ñetti téeméeri lu topp ba noppi ko mu mel na meloon te mës ta xañ naan jiit boobu te dara sa fekk ci yaramam xamal loolu mën naa nekkal ko dee def waa na saa ak naka te penc ba dee si ak moom te penc yàlla dana ñëw def gisee sama saw na te danañu xëccoonal bàyyi moom diggante seen am rahum bi seen ñu ngay xëccoonal ci li ñaar xeefar ya barante ca ba xaalu wax ne ibnoo tabax leen xale ne nañ boo xam ne tey dana leen cinde rabbum borom seen alamu aji xam ci ñoom boo nopp nañu xala am reen ci mbir seen dana taxi fan na walaay dana mu jàpp aleen fa xeen seen mas ji dañ jàkk ñi ne ñooy jub daal mooy jullit ña ñoo ne ñun daal faw ñu tabax jàkk bu dend ak ñoom rek nga ci julli de te yàqu nañu xel nañu wax nag waaw ñoom koy moom ci dimba ñuñ ka caw na yénante salaasa ñett lañ rabiroom ak ñeent teel kalku ak teel am nañu wax ne ñoom kaas yi ñett rek lañ ak baleen ñeenteel waaye xooloon danañu wax xam satu juróom lañ saari suum ak juróomeel seen juróom benn seen kalku ak teel la waaw nasaraan dina jaraan nañu wax ñaari wax yee ñu ne juróom lañ waaw juróom benneel ba mooy xaj bi faj man din muy njort dul xay bi ci fat loolu lépp wa yaquluna danañu wax ne sabatun juróom-ñaar lañ wa saaminuhum ay juróom-ñetteel seen kan koom ajjana dana xam ñu wax ne juróom-ñaar lañ waaw ak baaleen juróom-ñetteel leen kul waxal rabbi ya borom sama alam mu aja xam dana def yéen fiim seen maa alam moom xamul leen ilaa qalilun rek ak néew a mën seen lim suñu abbasa ne man te abakar waaw mu ne juróom-ñaar lañ ndax yàlla wax na ci seen bit ne alo yaari yoon gën ci néewi mbooloo mooy ñett loolu di juróom benn wax xaala benn waaw kon déggee na ci ne juróom-ñaar lañ def wala alxuraan day xam alxuraan bi ni mu ko leeralee dana leer mu ay wax na ne ñett la ñeenteel ba xaj ba juróom juróom beneel ba xaj ba jooju wax yàlla yàq xaj ba jooju wax yàlla yàq jooju wax yàlla yàq na ko ne raj bil xay bi de boobu moom xam nañu du dëgg mu teg ci ne wax nañ ne juróom-ñaar lañ xaj ba juróom-ñettee leen wax boobu yàlla nettali na ko tawee diru ko daal alxuraan ba wax du dëgg mukk te wédiwu ko waaw boobu nag boobu wax mooy li sax juróom ñaar lañ xaaj baa leen juróom ñetteel mooy matta mina ak tamliqa matta na saa nay noon na saa saa rakkoo na saa saw nu na saa falay sa tasiw na saa ak tam xaj tëbbiir wala amraan wala rayaan xaj wala yi wax nañu rek koy xaj xame bu ko amee rek bokk ci jaam yàlla yi wére xaj soo ko gis ngi taxaw xiit loolu baaxat saa yi rëy lañ kon nag ñeme ñeme xii ba mel ni xaj baaxal ñu bëgg na xaj takk place bopp boo xam ne moom la ràññal ne fii la dëkk bu mu jot rek foofu lay toog xaj du nelaw guddi te loolu mandargam ñu bëgg yàlla la de xaj bu ko boromam bu bëgg ko rey rek su ngay yoon fam ci kawam de loolu nelaw daal bu dëgg la xaj bu dee bay dara lu ñuy donn waaw loolu nelaw dëgg dina la xaj bu dee bu ñuy lekkee ñam dafay ku sori di xool ñu bañ sarax rek ñu jël loolu melaw ñu a màgg yàlla lañ xaj bu ko sangam góor a góor a góor a góor a ba ba tàng bu sànni ko ba nga dugg nii bu ko gàtt dafay nekk rek waaw bu gàttaayee nag def ngay ko gannaaw donc dafa dellu suuf loolu man rek am doog la waaw te ay jikko ngi ci ne wax naa ba defee jikko nekk ci yow voilà su maaree bul warante diin ci ñoom ilaa maraam nga rafetante saa yaram daa gi feeñ de balaa te satti bu du fi ñoom waaw bul tax ñun ci ay ñoom dérégle ñun ci ay kitaab aaran kan waa balaa tax koo daana man koy soog a yàlla nag dafa nga xam ne wayu ngi taxaw ci fan ak juróom kon lañ ten si ci fan ñi di ñaawal yonent bi nag di ko ndog màkk yën bu yëngu boo xam ne nag yonent bi mas a gis lu mel noonu yonent bi mu bare sam bay nekk di daj te dafay xaru rek dana yoon noppalu ko defee rek ci àjji ko ne ko te ko bul xaru de ñu naan rek yonent bi yàlla nga ne waaw te lu mu ñaate gannaaw bu nit ak jeexee nag daa la ko yàlla waxee ne wala sax ba nga bëgg a li see gis def ñu ne kanam waaye nag aji def la aji def la saa yu kër la na def dinaa aji saa daa dara bu na yàlla rek dafa ngi daal di man ma ma la gënoon a man dañ ma wàcc mooy mu laa wàcc nit ñoo xam ne waa ñu ngi yore xaj deketewoo asxalo bi ka yonent bi nekk fa yëguñ ko ñu nekk fa ñu nekk fa wóñee ko daje waaje dëgg fa xam nga bàyyi ko incha allah xaj ko xaalis ko incha allah wax ko seulement baka gaw ko borom sa xana si sa ndem fàtte nga boo xam ne ba waxul incha allah ci leen su ko dawa dañ ko wax incha allah waxul waxaat ata ñeer yi ay asana dugg ba def rab yi ma li àqal borom bi dañ ci légal ñu xaasaa ci ne yàlla na maa jubal baa ci ci di soo parce que dañ ci wala di soo sax nañ di kàtt yi jox ko seen xalaat am ñaari ñetti téeméer suñu nekk at xale yi nag nelaw nañ jox sama ñetti téeméeri at fekkee dañ ko fexe xam jant ba saaro tali nañ ci sam juróom-ñaan bu fekkee weer bi lañ fante nag dana nekk ñetti téeméer ak waxal allahu yàlla alam xam di maa tamit ci lañ sax yàlla xam da nga xam ne moom lañ defal doole te moom solo na la ko soo ci wéeroon léegi soo ci nas ko ak xawaati xadu ak bay jox yaa xamante ne ci jox yaa ak kaw déen gis la woon ñu ngi yàlla kaa teef dégg loolu ya kaa teef yàlla ak gis kaa teef yàlla ak dégg rek yàlla amul bët ba di am na ndare ci ñoom amul nopp dégg ak yàlla gis ak yàlla mu rek ak yàlla mooy tëjandin ba nga rek képp ku muy gis tëjandin yàlla boobu ba na ko def jékkam itam mooy tëjandin bi nga ne jéem na lépp lu muy dégg rek alahum jéem na yàlla ak loolu yàlla mi ngi am yéen aji dimbale waaye waaye suuf si ñaata naa am kenn ndax yàlla ko doy la wala fakaare war na jàngaatu ah wala yàlla wala yow tey ka jëm yow mi ngi saa dara bi ci téere comme ça daa ko la dégg kalima bi nga xam ne jàngal lépp loo xam ne alxuraan la ko waaw li wax yàlla xam ba pare wala fekk dina fekk tamit mu ngi yàq. waaye de wax dëgg yàlla. maa dëkk dina ànd ak ñaar yàlla dañu jàpp ndax boobu. wala kan ko woon ñu ngi doon dinañ ko doon àll ba ba ba nga xam dañuy tudd yàlla daan ko woon te moom rek lañ tudd te wala tax mu ji te bàyyi na ak ay daanu mën te ñu ngi dana xam waaye ci yéen xaaral ñu xaj na xaaral ci ñu topp xanaa loo xam ko xolam su fekkee naa wala xam ko rek kon sax mooy yéen a ngi lay nit ah nga xam ne yéen a ngi ko def sax ñu baax ak xaw yi ci ab sax ñu sax ci ci ci aw nitam rek bu ñu woon naa yéen bu jëkkaale rek kari de ñu nga xam gi la rek da topp lu tax leen waaw ñun ñu ñëw sax jëkkaale yow rek waaw yéen a ne waaw mu dax nga xam ñoo gën yàlla de waaw mooy ñëwoon ak yéen a ngi toog jàkkale sa taxaw waaw daan waaj jàkkale saxaba yi ak yéen bàyyi leen bam bu ko rek ñu sax bagam ndox waaw waaw waaw bu ñëw ñu def yéen tamit dool ay sa jabaram ko yéen sa jabar jox jox ma kii ma yóbbul waaw dama jox keneen te doo fay rek waaw moom mu xëy na day ne foofu waaw waaw bu sàggan la bu jël boo xam xaba xaw kan kan kan na ko dem ko jaay dégg daay rek waxul waxal la wax ko bëgg mi nga am ko borom leen comme ça mu gëm moom saa xam ne ku lekk mu weddi alxuraan ni dëgg bu bàyyi ko ci yàlla la képp koo xam ne soob na la waaye boo gëm ne yàlla bëgg na la ku we bëgg a weddi itam soo ko weddi yow yaa jaxala ko rek alxuraan déedéet ci moom mu ci déré way jëkk la déré la wax koo leen xam ne yëpp moom lañ dugg te wàññiwu ci dara ñoom naw dañu jëlee saay ñoom badial bayaam ñoom woy sax dañ jëlee seen yooyu ànd ak alxuraan bu way waa baaru way yëpp ci alxuraan lañ ko jëlee rek benn xarangal ci baaru toni faman saa yoon bi man saa fal yëpp foofu ñu ngi méngoo benn safari baaru toni ak nga xam ne wax na ci baaru waatir yusbihim wa yansurukum alayhim wa yasdora qawmi muminina baytu waatir wax na faas ko wala tara jàmm saakinahum kooku baytu basit la mu ne wa jifaanin kal jawaabi loolu boo ko xamal la wala xam ne yëpp am na njëriñ moo tax yàlla de jërëjëf Sadio la na ko xam yëpp dara wàññi ko ci moom. ginnaaw nag ñun en naa xam nañu li saa ñu ne ñaar way wedd ñaar aaran safara ah taw leen na si ñoom xale la de safara suñ safara yàlla xaram leen safara ñoom waaw loolu bët leen. way ne sax itoo dem sax nit nañ faasoo dem na sax leen dinaa indi ndox kenn mënuñu dina ko def defaroon suñ maree ba laaj ndox dañuy safara la mbugal mu métti métti marwa lañ gën a jàmbat suñ maree ba dañoo bëgg naan saa ñu sax ndox moo xam ne mooy tëdd ji na nàcc xëy ko ci seen dënd rek fara tàngal na ko ba mu gën a tàng safara gën a nekk borom xëy est-ce que dana mu ñoree mu joxe kanam ya su ko bëggee jëmale ci seen gémmiñ mu ñoree par kanam ñoree bis daan jël wax rek ñu sax ba nga tara naan la boobu naan la ba saa fan bu ma sama fan saa ak dundee boobu boobu naan fan boobu naan la fa dundee suñ ko gënee def ak am weer su nawet am weer suñ ko buuxee mu dagg seen dégg dégg jéeg suñ ko xoolee mu tudd seen xalas xalas ya waa foto bu ci suule waa tàngaay te seret noonu rek ñu ngi ci maru rek ñu bañ na seet dina la si naka ñaaña amanoo gëm nañu amanoo sañ jëf faale ak farata ak naafila yooya ñaa naka noonu nga am beewa sànq di mu ak sama naaf yoola te sama leen jëf waaye nag ñu gëm yàlla day jëf jëf ñu yàlla ñu jeex a boole ñu yàlla seen jëf de laay ka ñaale gaa ay aw ñëw ba leen janaata dina janay sax te jëlee dina daw bi sax dana naaru yéen dem si yoo law na dana fekk leen ak jaan jaan ñu asaaga ay ndam foofa rek kala ay ndam faa ndam kaw ndam faa rek bu jaraga faa rek faa jëf bu ca xasa bu ko def jëf dañuy tegale ba ay ndam de faa bu ko tax ñu waaye ci jaar bi pour bu tax la faa kaay pour wala xaalis jaar bi bu ko tax jaawaate leen ñu saa di jiwu fayal ba dañu war doon jaar bi mu daal bu ko doon gisee ni sax ñu war a leen yére yoo xam ne yëpp dafay wax te ñun suñu suñu bu fekkee xarira di sew dafa xarira tam de waaw dañuy indi xarira bu sew moom lañ fa lañ leen di waaw xasal ay jillaay ñu leen xarira ju tal dañ leen rabal waaw ñu yey fee ko leen bu fekkee ne nit ñu di way tëdd fi àccal jana xana la raay kaw gi lal seen waaw bu fekkee ne nit ñu di way toog fi àccal jana xana la raay kaw gi lal seen dañuy toog kan koo xam ne bu jaay baa ngi day ni diggante bi rek asamaan bi jëkk wax juróom téeméer soo bëggee lal ba yës waaw ba nga toog waaw yow de waaw li ma baax na waaw bi ba tool boobu aw see yore wax dana ko baax baax na rafet na muttafaqan ci barab nekk la waaye de. boobu de Jokalante dañu ñaan leen masalan lee ak lay ne ñaari gaay yi léeg-léeg leen ku gëm de ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla ku bëgg yaaralam ci yàlla ak ku tuulee ci bakkanam ñaari gaay yi ñi nga xam ne waa ci bani Israël lañ bokkoon de yàlla def na lu de ah di ma ñoom jënd seen ñaari tool seen am ak seen waaw waaw. mu war a ne leen ki nga xam ne ci tàndarma fajal na tan def bay na maa seen saraan bay ñuy dundee in tan kenn seen jëf ci ñaari tool yi ak si mu joxe su la am dañu tam faram ta sin ko wàññi si ñu ci moom seen dara fajar naa tan xotti daalaw maa ca digg ñaari tool yi naaran yoon waaw mu di daw ba kaana bi nekk law ñeen ko umurun ay meññet di du jeex ba xaalat wax ay mi ñeeraan daa leen ci yàlla kowota moom laa yo ñu su jëganteen moom maanaam ak saruma tan sëri ñu ko jeew maa leen si bin waaw su maa gën a def ñu farak ci waaw wala xalaat tam xaram jana sa salam la muy nag ci ci wax a ah, sunu ma jox sa ta def bi xaayma wax sax ko ko wala yéen ma na may naa rabbi ma jëm ca borom sama aji dama xam ne ma fekk xayral mënuma aji ñoom waaye fekk ala dëgg la sax boo fa demee di wax sa gan la rek ñoom it jaag na rek ay na jaag ak maanaam mu mel ni sama tool bi xaaral dama ñëw ko saa yi bu baax ndax ak mu toll toll rek moom bopp man kay toll toll ñu yàlla. mais ko ak parce que ndax weddi nga dina ci bëgg ne xalaat ko dina nangu la mu croix bi te gis nga ak ngay la dindi nga bàyyi man yi waa fii ci man yi ma sa waaka ak bu ñamale la ba gudd ak naa لا يلترف إنه حوتنا ولا فقالت مدرب يا رب ما هذا الجنة ولولا إذ سحبت النسرة وما قرأت جنة كفوفا قلت أنا ما شاء الله تصاب على لا قوة بالكسل إلا بالله بارك يا الله نسرة وأنت أهله مو جن جاي وعدي فها أولي بجابكم وكل ما على كلا مكتن إن تراني إذا إسلام أنا من أقل ما جرني من كشيء وما لن جعل ولا فقال ربي حسن برمه مكيوتني تخاف مخارج لجنة جنة جنة جنة فوق لا تمطير عليها أجمعهم سبحانه ay manam des na ci asamaan ba ci biir ñu ngi bàyyi dañ di fàq xalakan waaw dara nekk ci moom de aw yëpp yaa jëm ci ma baax nga xam di aji muy fe ba doon def sa gànnaar tamit la ñu ko sala ba nag takku ñaari gi dañu woon ci bàgg Israël seen fay dee te ji libi daar ñu seddoo ko ñoom ñaar ku nekk am ñeenti junne libi daar gànnaka daal di jaay benn libi daar lépp jaay junne libi daar jënd ko suuf morom ma dégg ko te sama yow yàlla maa ngi jëm ci yow bu daal dana bari ci tabax bi nee nañu la bu xam yàlla dina tabax ko fay jëmbat ay garab parce que ay feew rek waaw jël nga ay jaamu góor ak jigéen ñi la wéññi tool mbokk mi dégg ko teewal sama borom tey maa ngi jënd ay garab waaw ci feew ak feew rek waaw jaal jaam rek fab beneen bi ne sa laxe bu fab beneen bi ne sa laxe kat bu fab moom beneen bi ne sa laxe après nag bu fab jabar waaw defar këram nag jëfam yëpp daal di baax bàyyee wax dëgg yàlla dëgg ñu toog nag ba xolam xeeti meññeent daal rek am lépp amee ay surga amee góor ak jigéen waa amee këram amee i doomam kaa bu nga xam dara jullit di ñëw ne nga dimbale ma daal ma soxla woon ah ne ko duñu seet ko gaa amoon ñeenti junne nga def ba ñàkk mu def ni ko moom moom def ñeenti fekkee amul demal du ma la jox dara waaye mel ni ko war la woon wax loolu war ngaa wax ne du yàlla toog rek waaye kon bi dajee yàlla mën na ko xaaral de seen mu jënd leen seen mu jënd nag dina ñëw ca ca saaru saafaat insaara bu leen fàtte foofu xaaral gi ëpp mu ngi jamee ñettam ya waaw daa xam mujj di andi bu sotti ko say yaay jën xam ya alaama am sax ca la mujj moom mu xëy rek ñëw kat xam-xam la dara taxaw ñun fukk ñuy tàcc nag naa sol bi dima ci tefar dima ñàkk ji waaw yett moom xaw yett moom aji tàmm la moom waaw rafet ak ci tegam de garab yàpp ba daal di tuub waaw loolu dina wax naa daal di seen ci xelante man dal gis ko kal soo ñaan ko fi at mbooloo kenn su ko noo ñoom danañu lim def min duna laaj yàlla rek ko yàlla xaaral xam kenn ko mën a dimbale de ba maa kaan nekk mu mun ko siram yaa ji xëy ko te mu mun la fa yow mu naa li ko foofale ca pencam yàlla nag wala rek am buur gën yàlla kuy doon fa ngay doyee buur waa kuy doon nit ki foofu ngay doyee nit ki bilaay waa am naa li ko foofu la alwala nguur alxaqiqa daa ñu dëgg bilaay bilaay na yàlla alxaqiqa yàlla yàlla mu dëgg mi rek la ñu ànd ak moom doo am nguur foofu rek boo yoon ko xarnu am ci mujj wadrib ba xam taw ñaal seen ci yaa misaalam ndox àddina kamaay ndakab taw am sa naaw pour wasanto dina fa waaye ci géej asamaan sax dara te jaxasoo géej gi abaatu war di dañ jaxas suuf na nga leen léebal xaj na mel di ngi mel ni taw bu taw rek ba gàncax yi sax garab boo jëm kaw saas baa ba mujj ba si man di ko defaroo danaa jéem bëri yaaw ak yelaw gàncax boobu lu mu netex netex dafay mujj xëy nekk ko kaw rek daay takk ko rek waaw yelaw li di ko jéem muy defaroo naka noonu yëpp ko teewal àddina waaw foofu rek lay mujj nit ñeek bicce yëpp faafaare ak déer dafay mujj mel ni gàncax bu doon màgg ba mu yàgg rek ko def ko foofu fan waaye sàkk ko rek jaww ji di ko di ko jéere àdduna mu ni ñuy bëgg ci àddina yëpp foog ñu waaye wadem sa dina jëfan la lépp nga jëfan la fi ñuy tecc mba fi ñuy tuur mbari bi yëre yi ësana nga foofu yafal gën leen a sang gën leen a raay seen yax yaa nga foofu ñu sànni jëfan la àdduna liñ ciy fekk yëpp dara war a xaaju sën la ak yàqu nag rek wakaana laaroo parce que dañ yàlla ma parce que dañ seen ci les la almaalu xaral wal banuuna ak doomi góor dinatul xayaati mooy taarab lu ko duyaa bari ay jegeñ rek taarab àdduna fii mooy am xaral ju fi mooy na xaral lee doom moo gën a foor xaral ak xalal moo sabab doom mu ngi mel ni cosaanam la dangay am xaral ut ci jabar ci jur ca doom tax na de xale jëkke ne ko ngir li nga xam ne mooy cosaan bi lee doo ko gën a foor sax ba xalal xalal ko xalal ko jur xalal ko xalal ko daal wal baaqiyaatu way des saalihaatu yéen way xiiw ci subhaanallaahi walhamdulillahi wa laa ilaaha illallaah akbar sali nañ wala hawla wala quwwata illaa billaah xayru ko gën a daal ko borom ko de xalal yaa bari bari wax saxaa yooyu moo ko gën lépp yéen dina ne guddi gañ ko rañaane yéen Yàlla Ibrahim mu ne ko ngeen ma sa xeet xeet ku fi àjjana na ko nañ jëfat lool nañ jëfatal àjjana mooy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar kay bëri ñuy tawatee si yéen dañuy julli ñi ki ñuy jullee ñun dañuy xoor ñi ki ñuy xoore ñoom ñu ngi jënd seen i jaam di fa yàlla ñu ngi waaw joxe seen alal di saraxe ci yoonu yàlla ñu ngi xaj màkk ñu ngi yooyu yëpp mënuñ ko ndax xamuñ dara yéen seen leen boo xam ne wax nga subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala barkal yoon dañ ca soo xam ne boolem borom xarab yi fi ñu saraxoon seen xarab yëpp itam ci ñoom la tey di ngeen am ci waxtaan lool tam teel ka ñu def ne ko ay dikk na nga ne daal baat yi ñu waxoon ne buñ ko waxee rek ëpplee borom xarab yi borom xarab yaa ah, ngi koy waxandoo ñu fekk ah yeneen bi ne loolu nag lu ma ci mën yàlla la moo ko jox ko soog yeneen subhaanallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim Jibril moo jëkk a wax subhaanallaah Aadama moo jëkk a wax alhamdulilah Nuuh moo jëkk a wax laa ilaaha illallaah yonent Yàlla Ibrahima moo jëkk a wax allaahu akbar laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi ak yonent Yàlla Muhammad nga jëkk a wax sallallaahu alayhi wa sallam yooyu ñooy baaxiyaatu saalihaat bu la bëggal sële rek bëggal ci baat yooyu yow xayrul moo gën baat moo ko rek waaw dañ ci wàll ba xayrul moo gën amalan waaw ci liberté ba pour jàngatal taw ma nu fayiru def ko dama nu dox loo alxibaara doj rek jàngatal te fa nga xamee ne yàlla def na dañ dox leen jëm pencam yàlla faaw dox yi képp di dox jëm pencam yàlla rek loolu ci njël jël la gannaaw gee dañuy fab ci ba sa fekk comme ñoom itam basaraa ji sangal la nastu bari sa sunu aji génn nga gis dara sangal ko boo leen di tegoon ci kaw suuf yëpp dina pencam yàlla waaw suuf ne fambal nag waaw far naa moom dañ boole leen ñoom ñu jaam yëpp ñu demoon ñu wet wala mu xaar defal ci ñun si ñoom aaran kenn yàlla fang nañ ñëpp amul kenn ko def nag boo ma dee doo sa garandee seen xaaral bi ñu def comme ça te xam nit ñi dafay safee ñu indi ñëpp di taxaw si kanam yàlla rek. mu nga naan nag laqad jiitumunaa dikkal teenu kama xalaqnaakum naka nu bindoon leen awala maratin ci ngeen leen ak yoon di yéen doomu aadama li ngeen bero li ngeen beroon léegi ñëw ngeen fekk di ma kenn ëpp kenn xale ku ne ñëw yow kenn yéen ñëpp ngeen di liiru di Fanda ñëw mooy dox ba suñu la dal a bañ yéen ñëpp ngeen rafle di xaar waa jëriñ buñ ko du leen teg lii parce que santum ñëw ngeen am na kam yi leen gis te dañoo la jëm suñu lakk ñëw leen moo ngi leen dëlwaay aduna melo yi ngeen gisee boobu dana dëgëral leen parce que daa ko ci biir ñu daal yéen ñi téere yëpp lu waaye ma sa jëm ngay ci biir ngay yéefal ci loxo mbay jooram jàng ba leen defe naa nit naa ma lay jëkk a nangu téeréem ñu ne yi gëm na ko mu yàgg yóbbu aljana moom te teewul sax fa ñuy séddale di jiite ne man xamu naa ne bés bii dina ñëw bàyyi ko xel leen waaw waaw yëpp a itam ñu jox leen seen i basaraa ci saaga almuslimina way wedd ñoom sukke nañu di way ragal minaa fii la nekk ca téere ba de nga gis ba de wa yaquluna danañu wax ay away nag waaye away na tona est-ce sunu maa de alal kitaab yi mu ana loo lii bi dem bi dee téere te sa timu saxiratan aji ndaare wala kabiratan du jaageen aji mage ci bakkaat ila axsa la refu takkanaku ko de kaaw dee nga fii téere fàttewu dara ci lu ma mas a def lu ndawam lu mag lépp maa xam ne loolu lañ defoon xaadiran mooy aji teew ku nekk lépp loo mën a def fàtte nga ko yow bu yàgg nga fekk rek mu nga tax ca téere ba de wala ñu tooñ ci nag rabu ko borom sa alam kenn waaye yàlla du tooñ kenn ku nekk ñu wàññi dara ci niveau ñu yokk dara ci ñaaw teefam ku ne lam defoon rek lañ koy bindal ak ni ku leen boobu bes waskul jàngatal yëpp naa doon waxee li malaayika ñeel malaayika ya doo sujjóot de adama ñeel adama sujjóot def na yoo wala sujjóot def lum parce que doo sañ sujjóot mboolem malaaka yëpp ci jël ñeel Adama ilaa Iblis dara Iblis kaana nekkoon na mu ne dina ci jinne yi ba fa xasam gën a topp maanaam rab yi jëlee boromam de malaaka yëpp ci jël Iblis bañ de ba Iblis bañee nag daal di génn topp ak boromam yàlla daal di ko rëbb loolu wet ci dem Iblis bi alxuraan la dañ ne ci malaaka yi la bokkoon waaye lu wet mooy bokk ci malaaka yi ci jinne yi rek la bokkoon ni ko yàlla waxe Iblis mooy faayam jinne yi yàlla nga ko bind ci takk-takkala safara moo jub saytaane yi ak jinne yi ñu am jabar yonent ne sallallahu alayhi wasallam jabar Adama moom di ko yàlla bindee bindal jabar muy Hawa mu sëyeeg moom gën nit ñi Iblis moom yàlla daf ko defal sakkara waaw ci lukkam lay joram defal ko fayam jigéen waaw ci lukkam càmmoñam waaw su boolee yaari fayam yooyu rek waaw dana jub dana nen jinne nen waaw nen bu nekk dana génne waaw moo ci saytaane yi ak jinne yi waaye nekkoon daal ci jaamu yàlla boo xam ne bëgg ne bu naar jànn yeneen ci jinne ci yaat jihaat na foo na xas rek ci jullit na fa yàlla jinne yaat waaye daal ba mu waxee nag ne moo gën a aadama du ko tuj ba sën waaw boobu dafa yàlla xalak nag génne ko aljanna génne ko asamaan rek pour ne afata sax iso anta ah, ngeen jàpp ko suguri yetoo ak i doom awliya ak yi way méngoo ni mu doon indil maanaam mooy iblis boobu nga xam ne yàlla xalak na ko ba dàq ko moom ngeen bëgg a xaritoo wacc fa man yàlla mi leen sàkk boobu te ñoom ak noonu lañ rafetlu ñu leen nooy doomu aadama la moom ñu tënk dañuy noonu doomu aadama ba faat na yem le gis nga bon na si saa li ñu man de fekkee la ma de xalqa samaawaati ci dëgg asamaan yi juróom-yaar wala rek juróom-yaar wala xalqa xam si bi jaageen bind ay bopp seen rek yàlla day ba suuf kenn fekkoo waa wa maa ko dundee ko mu tax a dund dina ay jàpp saytaane yi di koy réeral abdoulaye ñu di ay ndimbal de yàlla dimbali ko wutoon benn saytaane bu muy bind àdduna wala lu tax ngeen di topp saytaane yi. ma yàqoolu jàngatal ngeen fa gën a wax moom buur naa doo xoo leen surakaay yàlla sama defi na ñaañu saam tum na ngeen ay yàlla lañ na ngeen xool nag waaw kërëm yi ngeen doon jaamu jaadu na nag waaw fa taxawum dañu xoo leen fala wet taji boo dow dow yowuñu leen de ñu xoo leen waaye daal xoo yuñu leen booba ñoom mënuñoo xooyu wa jaam naa tan def bàyyi ak jaamu gëj këram ya moo gën an aw xur ci kuri jaanama de yàlla def seen diggante aw de wala aar ak ñëpp ak mu gën a a way weete ñu naa la safara yow kër yi janoog de te mu wóor seen ñene safara boobu ngi seen waa ca lañ de wala ngeen juddoo am ñu masrifan ab jooju waaye xanaa walis ko saa gis ñu ci mën a dox itam ba juri safara wala xat sarraf naa ñun day bide nanu bi alal ko ci alquran dinaa si biñ ko lépp dañu yëpp meloon waaw léegi ku nekk yàlla léegi na leen ci alquran ngir ngeen waaru de ba kaanam mas la dañ ñun saanu yéefar ak maratéyin ñu gën nga bëri def jota ci tàggee rek waaye doomu aadama gën a bëri tàggee lépp lu yàlla wax rek waaw ñu di seen itam di tàggee bi dendale fa den ba ma mën a terewut naa ta liñ ña an yow bi ma bu ñu gëmat ci jaa am ba dikkalee leen alhuda alquran waaye saxloo sañ bàllu rabbahum borom seen ilaan daat yow nga leen digal seen suna sula bari na baaxam yàlla ak way jëkk ña de dara terewut leen a gëm nag su ma yàlla na mën a ci ñoom lam na moon ca ñu jëkk ña rek alak leen aw yaa ak yow mi jëndi ka leen alaasaabu mbugal ci balanti janoo wala nga xam ne mbugal ma dafa xalawaat ci ñoom rek ñu janoo moom. wa maa nursilu ñu ne yónni ñu al-mursaliina ñu yónni ñu ilaa mubashiriina dara mu nit ñi di way dëndoo ñu gëm na moom aljanna wa munziriina tey way ragandoo ku wet na moom safara way jaaj ñu dana xuloo àll si na ñaane kafaroo rek nañu bis baatil ci baatil jébar yaa ngi tàggee ci nit ñi waaye tàggee ci faram solo baatil rek lay wax ndax na yàlla def na yónni nit muy ab yonant yow mu yónni malaaka lii dëgg dinañu yàq ñii ci seen nar yooyu la alxaq dëgg dëgg alxuraan ci seen seen yooyu moom da jañ alxuraan fii dëgg de ba taxasoo dañ jàpp ayaati alxuraan sama commencé juróom la waa dem leen bu suwaat di ñuy reetaan leen ba mën a sanu a moom ci projet Kawa def na ko ba yàlla daf ñuy jaar xuraan borom waaw loolu itam dëgg naa wane ko de ku ñu waa daal xuraan nga bañ koo gëm waaw yaa gën a tooñ bi yëpp de wana si itam fàtte maa ko dama la jiital na ko yàlla yaare loxoom ku fàtte lépp lu mu ko def ci rek ma yàlla dinaa nag tamit jaar naa def na la ko loolu ci fokkam ak dina dana ay muraay ak yëpp bu ñu dégg daal xuraan yaa saan def nañ ci napp seen waxtaan ak seen waaw way solo dem ko leen ni lu laajam ci ñu jóg rek yaatalu suñu abadan tapete suñu itam booba de abadan te fees moo tax boo leen waxee ci mbiri dem yàgg yàgg duñu gis waram ko borom sa alxafuru mooma di aji bay su rahmati mu ne borom yërmande law yu axisu donte doon mu jàppee leen ci àdduna dinaa kasa boo jala ñu fàggu daan jala kon tey mu gaawe law ñee leen ala saabu mu ma def bal bay law ñean leen maa dum dalu waaye mooy tencam yàlla dana ji am ti ñu doon moom maw idan waaw wit waaye wa tilkal qura yooyee ne dëgg alak naa moom xaran man leen dama salamu ba ñu weddere ba jaal naa tan mu rek yéen xaala ba waxee Musa Musa ibn Imran di fataaw waaw ñeel ka roxom ba mooy yow sama ibnu moom ne ko laa abrahu man day dañ ci ma ci dox ata ab doxa bel fa sama jotee maj maan baare ni kool waaye am ñaari géej de man day maa ngi jokk ci moo xam ne du ma wàññeeku mukk du may maaka ba géej ak Rome ak géej ak Paris waaw fañ jàppaloo ci la si dëkkanku waaw danaa dem ba foofa de foofu la ma yàlla yebal waaw am na yooyu kéem wéyal kooku ban jamono ji daa yàgg de wala nga xam ne danaa jox danaa dox jamono waaw lépp mooy juróom-ñett fukki at waaw ñuy dem yonent yàlla Musaa ngoog dafa toogoon di waare di waare di waat bani Israayla dañ laaj ko ne ko ndax xam nga kenn ku la dina xam dina déggee fekk nag loolu warul jaamu yàlla dafa war a wax ne soo war a delloo xam-xam ci yàlla rek lu mu xam-xam ne la waa Adam yàlla daal di ko yar nag ci loolu ne ko ana ah, am naa jaam bu ñuy wax xadir am na ci xam-xam loo xam ne amuloo ko de dama nga dem teg yonent yàlla Musaa daal di waaj nag du aw jën boo xam ne dañ koo géej gi yóbbu la ànd ak xale lam ñuy wax yow sama ñu jaamam yàlla alxuraan ko tudde jaamam ndax taalibe yoon doon taalibe jaamam sëriñ la bu la xamal benn xaraf mooy sa sang mu ne mu ne yow sama nag man kat maa ngi jëm tukki maa ngi laxas laxas boo xam ne du ma dañ di dox ba du ma yàgg cee boolu waaye bi yaara jaxee wala boog ma jeexal jamono ji yàgg yow sama mooy ki doon Musaa gannaaw bu mu génnee àddina di jaam moo tax yonent ne sallallahu alayhi wa sallam bu kenn wax sama jaam bu kenn wax sama jaam bu jigéen yàlla wax sama fero bu góor wala sansara wu jigéen ba nga xam ne ne dem nañ dem dem dem dem dem bala maa balaxaa bañ jotee mañ ma boor waaye bi dexe nag ba dex ak Faris ak na siyaa ñu fàtte woo doo maa ko jën liñ daa yóbbu loo nag yow sama ko daañu ñu fàtte ko bu mu saay fàtte ko kat mu fa taxat sa jàpp jël

dafay naa ci soxla du naa saa biir na ko doon sama loolu su may gannaaw boo xam ne nii weer nañ loolu yàlla waxal waaye ku wax moom xale ba ne ko alaay dëkk la jëloon li ko waree naa ba nu sàmmooy la sax dëkk la jëloon dañ ñu naka man tamit wax dina ala dëkk la jëloon ba maa xam ne fàtte loolu moom mooy la seetaan mooy la seetaan ak loolu moom la ci soxla ba tax nga jàpp ne jëloon parce que loolu yoonam ñu bari ci ci àgg ba ci suñu jëm daal def suñu jëm daal ñaan Moussa yoon ñaar jël jël wa dem daal wax Moussa daal di góor la ñàkk a jëm yi maa ko maa mooy yoon nekkoon am na ñu fàtt ko dem parce que daa dañ dellu ala asaar yi maa ngi dégg seen ak parce que mu baa ngi fàtt doon solo boo jëlee dañ fekk ab def jaaxu ne daal naa ci jaaxu ne damay xawir loolu yàlla yi la ko bokk ak waa day na xaw sa ñu saraxatu yàlla naa ne dina ci naan waaye lan naa xam ne comme def naa def si ñoom xam-xam leen yàlla jox na ko xam-xam leen bu baax yàlla def ko nag def doon waare ci ban Israël la si laaj boo xam ne dana bëri xam-xam yaa dina mu ne ma def mu doon rek yéen mooy mu ne yàlla yàllaa xam boo xamee loolu nag da yàlla nag mu ci ak yàlla ak a waxoon sax yeneen yàlla moo xam bu may gis nga jógee nag ma ci teg yéen yàlla di ko yar dafa àndee sama jaar ma def mu ne ko ma koy gisee mu ne ko. utal aw jëf yóbbuloo ko boo demee bu la jëf yére rek koo xam ne nekk koo xam ne xam na boo xam ne yow xam nga ko muy dox nañ ko fekk xadir de xaaral da ngay ko Moussa Moussa alal sa dëgg ba tax na bisimilah araham wax dëgg yi bu nga xamale suñ dina amal dëgg la xamale la ko gën a Moussa ne ko man de dama ñëw bëgg laa topp saa nga xamal ma xam-xam bi la yàlla xamal sa man xaw ma ko. xaaral wax xale bi suñ ma gën a koy wala sa bëgg a la maa ànd ak moom sa bopp mu ne ko doo mën a ànd ak man ndax yaa ngi xam-xamu salaat maanaam xam-xamu àttekat yéen suñ xam-xam yi ñëwul ci dara te doo mën a seetaat nga xam ne xamuloo ko de ba tey dafa def ne ñaara maanaam ñu jëlaat yëngu lañ ci doom bu ci xam gannaaw yaa ngi ne sariyaatu nag lépp lu jëm ci la xam-xam doo ko mën a mën daal di wax ba tey yaakaar naa dafa mën incha allah def doomu yàlla sax rek naa ji bu dee ko gannaaw ñu ngi waaye wala en tout cas ñu mën la def ñaar laa am rek ñu def te doo ma ci def du ma ko may xaaral wax ayel ayel nga jox saa dama ci kër yi ak ci les services yi ñu jox saa dama yi dañuy sabata dañuy jox saa dama laata saa dama su laaj maa ngi koy ci def daaw ñu def dama ko roolaat dañoo def nañ ko ci trente la mu ne ko boo doo mën a ci ku mu def ko xam-xam buñ ma laaj dara rek dama wax loolu fekk ah mu saa dama parce que la xaar dañ koy di wax ci xarga après daal ci baax dañu war ci sa ñu ne di ca gaaw ga ah ah parce que ñu dox

dafa laaj rek waaye wetu xaaral mu ne alama xul ndax waxu moom ne naka la réer ah dafa am si la may ànd ak man dama doon xaaral mu ne dafa am waaw ñu ngi ko gerte ba ñu maanaam ñu ngi ko doon waxate ñu ngi yow ngeen koy fàtte dara voilà bu dee nag bu topp moom dinaa fi ci sama wàllu mat yow it rek dafa la xale rek koy atay yaa ndax yaa dañ ko jàpp daa moom aw karoo ba xam dara wala rek ñu dem fekk pare ñu toog di kaw xale bi xale bi ñu dem rafet mu daal di jàpp bopp rek ne ko waaw sa sa bopp bële xale bañ ko di def ah xaaral Moussa ne ko ah xamal ba lay ñu ne sax ba dem saa kër Sëriñ bi daal ba kat boo xam ne am sax bakkaat am nga ko bu ko jëm ci kay def pour rek ko kat parce que boo dee def def def boo dee gis nga gis nga xaaral mu ne waaw c'est vrai. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Moussa am gerte la ne ko ñooñu daal bu ma la laajee sa dara rek balaa ma dàq mu mu ma àndaale ko. ak balaa ko jot nga dina dina dina dina mën nga wax ko nga gàllankoor kon daal ko nga gàllankoor ci ci kon loolu moom la def. kon kon la xaase ñu béy ak ay jaarale ak ay jiital ak ay xarit ñu ñëw dëkk. ñun demati ba abi ci dëkk dëkk ba mooy saa si yàlla dëkk la boo xam ne ñeneen ñi ñooy ci dëkk xabaar yi la bokk. Moustapha Maha. ñu delloo aaraay ñu dëkkee Moussa yéen seen yàlla Xadir wàññi yàlla ñu laaj leen ñaan leen après saa doog seen bañ am ñu tey foofu noonu ñu gàddee leen ñoom ñu waa mu ngi ñu gàddee rek wax dëgg yàlla seen fekk si yàlla sa dëkk bëgg dara ñoom loolu ñu fekk loolu moo am ko xam bu mu gudd ci xolo yi ñu leen mën a jagal ñu dana mu ñun loolu da ngeen amal xabar mu daamoo de fekk na ñu ngi naaj de bëgg a daalu waaw xam nga dañuy bañ koo xamal ne xam nga dañu jàpp loolu moom yëkkati ko ba mu taxaw mu xaw ko moom dëgër ñun dëkk bi nga xam ne ñoom dañu mën a daan de ñoom dañuy bañ ci ñu doon loolu seen seen loolu ñëw xaaral am bu naare ko parce que doon def soo bon nga rey dafa ko kon teel a jàpp xam nga yëkkati bi. ak yow am na yoon de su ne ko waroon nga ne maa def fay de dëkk bu bon bi nga xam ne ñu mënoon dara léew ñu ne bu ñu jox réew ñoom loolu yi loolu daal war nga koo ci mu daal wala ñu ngi bëgg ne loolu lañ leen fay voilà xam nga ko waaw ba ñu ne waxtu nag waraatu bay mi mooy waxtu jëfandikoo diggante sa war bay mi xam diggante sa rek mu ne ko tàggoo nañu wax na léegi dama ma dem mënatu ma mënatu ma ànd ak yow ndax daal dama ne xam dul ma laaj dara yow mën naa ñàkk a laal kon nag yow bëtam dàq na ko yow nag bii nga xam naa war a laal jëkk ak sa sant ko di bàyyi ni maaram sa soppi ci kirim la nga xam naa lay ci moom sabal nga ak moom li nga xam ne mën nga ko war a mën nag man damaa la ko fekkilee gan gi yonent yàlla Muusaa dem ca Xadir ak àndoo gi ma àndoo moom ak nam nam tàmbalee seen kàndaare ak sart yi ko xabir jox kooku mooy bidal yoonu kooku ànd ak sëriñ yi de Muusaa dafa ci xabir ne ko dama laa bëgg a nga xamal ma ci la xamal lu jub xabir ne ko doo man mu ne ko danga ma fekk may aji muñ ci sa kàndaare xabir ne ko ci kaw sart laa àndaale yow dina dox sëriñ bi def ci sart ci seen yoon yi ne ko sama sart ak yow mooy lu yàgg yàgg rek loo gis mu jaaxal la it ma laaj dara xëy rek dama wax la ca xam-xam Moussa nangu ñu daal di door nag seen kàndaale te xam xabir ne ko doo mën a ànd ak man mooy Insa booba Moussa booba ñu jëkk sa la mooy nu sariya bi ci jamono te xam-xami sariya bi ak xam-xami haqiqatu dañoo wuute ba mel ni guddeeg bëccëg te boo umm Musaa gisee xadir feeñal loo xam ne wuute naa lim xam du ko mën a ñàkk moo tax xadir ne ko ma laaj waaye mu ne ko danaa mu waaye mu loolu itam làmboona mbóot mu bañ a laaj rek moo gën a xoyof tëdd ñu rendi la te Muusaa ma ne sa tajiduni insha Allah sabiran wax na Xabil ne ko danga fekk may aji muñ waaye muñu de Ismaayil doomu Ibrahim te boobu moom ndaw fukki at ak ñett rek la am ba ko bàyyam ko dañ maa digal naa la rendi daf ko ne ma fekk ma ànd ak way muñ na moom muñ ren dee gën tiis waaye muñ na ba yàlla ko jot akam xaar moom ne danaa muñ du la laaj dara waaye muñu laaj na gaa dafa wax ne dang ma fekk ma ànd ak saabiri na yi saabiri na yi ñooy mboolem wala yéen saabiri na lam jaaro dugg na ci kandaale moo tax barke kandaale yaa ko wattu ba moom muñ na moom daf ne sa tajiini insha Allah saabiran dang ma fekk may aji muñ moom rek ànd moo tax ñun ñu ngi dëkk barke am naa rek gars yi yàlla yàngoo ah yoon njëkk xadir daj gaal ga mu laaj yoonu ñaareelu mu rey bakkan bi kanamam mu laaj yoonu ñetteel nag ñu bon ñu leen bañ a ganale mu ne dee leen nga laaj joxe yi mu laaj ko mu ne ko léegi nag dàq naa la demoon loolu ba tey ñu ngi lay xamal ne sëriñ yu mag yi kenn du mën a àndaale ak ñoom lu muy yëblee bàyyi sax nam am na ab yonent boo xam ne mursal la xajiran koy dàq ba nga ne mësal la ay sartam ne ko nag maa ngi lay tekkil li doon laaj li ma doon def sax amul woon tekkil taxaw ma def ko maa ngi la koy wax am na sax yu ne ndaal gaal ga. parce que nekkoon na ma li yaa ma doon danañu jóg suñ baal yi dañ koy jëlee mooy que kaal gi ñu ay nit ki moom jëlee te yoon ba jëlee seen dundaa gi te arab bi sama nangu am naa ne baaraam mu ay bële ko ma bëgg ay yoon kaaga du tax waxtaan bi nekk na waxtaan ca kanam seen malikum pour bu gisee rek yaa xam si dana jàpp pour nga xam ne nag ñëpp gaal gi jiw par ban ci mu ne ko gaal gi. booba yàlla xamal na ma ay nit ki moom yoo xam ne seen dund ci te buur a fekk suñ kanam boo xam ne gaal mu ngi soxla gaal bu ko gaal ci sëb gaal ga dara yàquñu ci rek dana ko nangu xalit moo tax mu daje dénk yi mu daje ci gaal gi ba buur ba seetee gaal ga gis wa daje bu mu bàyyi leen a gaal ba ñu nee xalit ga laat wa gaal ga mel te ci karaamay wali ba nga ne daj na leen mooy ma dugub ca gaal ga yàlla wax na gaal ga ba nga ne romb nañ buur bu tooñ ba ba mu ci xaaral xajul sama delluwaat dénk ba mu ko dajeewal ne ko lu la li mu doon laaj loolu la dajul ma gaal ga pour labal leen dama ko doon daj pour mu tëlee. wa amal xulaamu ne kon abawaaw ñaari baayam moo ngi ne ni ñaari way ngëm. wax dëgg naa tam ragal. Aliou xaw ma. mu toogal leen Soufiane ak Diop ak Koungheul ak Kéba mu ne ko xale bi nga gis ma rey ko itam dama ko gis rek yàlla xamal na ma ne ma bàyyam jullit lañ te sopp sopp nañ ko ci xel boo xam ne lu mu leen dugal ñu dugg ca te xale bi yàlla daf ko dund ci Kéba su ma doon rek dana ñëw loo ay waajuram moo tax ma rey ko. te aar naa ko man maa bëgg yow maa waxtu la leen ndax bu ma borom seen xayma seen mbir ci moom. bakaratan ci xiw waa soo ko gën a jege moom ci yërmande de te su ma rawee ba léegi yàlla dama leen mun lool doom ci xiw yoo xam ne moom barabam yërmande yàlla lay dox leen solo nañ ne yàlla na leen doom ci jigéen doom ci jigéen jooju te comme yéen ci juróom yéen su leen jigéen jooju leen yàlla wutaloon mooy rahmatu jabari ayoba laqad yasalu lahu ya ta'ala wa amal ci daaru la loolu ma kaana nekkoon na mu def kulaa may ñaari yaari karo yatti yi may ne yu di yaari jigéen bi madina di jël jëndi la de wa kaana fa nekkoon na passe woon def ko fan kaltu nam ko mu leen ñaal doom maa ñaal leen wa kaana fa nekkoon na abu maa bàyyi seen saari am yaa jiiru de mu ne ko loolu ñu jugal diitam am loolu la moo xam ne ay gone ko moom ñaari xale yoo xam ne jigéen lañ seen bàyyi daf leen suulam foofa am koom wurut sant loolu moom mooy mandarga ma pour suñu jëlantee def seen alal su loolu la ñu daanoon na alal ñoom ci dimbali ñu ñàkk te seen baay wala seen maam juróom-ñaareel la la firi kër yi amoon nañ baay bu yiw seen barkeef maam yi juróom moo tax xabir ci loolu moom ba xam ne màgg nañ jëriñoo seen alal ja fa araada fa nam marab bu ko borom lu xaa bu ñu jotal xasi doomu adee seen waaye sax la jaatañ génne kan sama maat comme kenn rafetal ñu muy yërmande ñu rafetal ci lu bon ko def bu ko defee xale yi dinañ gudd ba màgg te mën a jëriñoo seen alal ñu fekk comme ca balaa nga fekk ni ñu màggal dama la ñu ñu jëriñoo ko def muy yërmande joo xam ne dafa bàyyi ko ca borom ko def loolu la Xadir tontu Muusa waaye tontu lii tam. ay mbóot feeñ na ci mu ne gaal gi ay miskin a ko moomoon moo tax ma dajji ko man man na ma man xadir ma hayuwal gaal gi ndax mu bañ koo nangu ci ñoom ñu daal di ko xaaju ci wàllu yàlla ne ko ah yow yaa nam wala man yàlla maa nam moo tax beneen yoonu ñaar beneen yoonu ñaareel mu ne faarat naa nee na namm di dellu ba xaaju na ko ah yaa a bokk di namm moo tax yoonu ñett yu fekk leen ci ne fa araada namm rabbu ko borom sa an yëpp lu xaar bu ñu jot a doomaa dër dende xam xam ne lu mu tëddoo na beneen beneen ku ma doon ci laa ci tontu yooyu fekk na dëgg-dëgg ñooñ yàlla xam nañ ne jëf yëpp lu am yàllaa ko jëf waaye teggi ñooñ yàlla mooy képp jëm joo xam ne dafa lamboo ak wàññeeku wala mu lamboo ab saxaan dañ koy yëngu seen bopp lépp loo xam ne ci fi jiw rek la nag akam mat ñu nekk ko borom bi naka Ibrahima xam te wax ci saaru coaraane wuy saa maritu huwa yasfini te su ma xattee yàlla amay saafara te yàlla koy xappaloo ma koy saafara loo waaye bëgg na wax ne su ma yàlla xappaloo loolu lu tëddi ñu ngi mel ni moo waxal boppam kenn du waaye tontu lii itam ay mbóot feeñ na ci mu gaal gi ay nit ko moomoon moo tax ma dajji ko man man man xabir maa yëngal gaal gi ndax mu bañ koo nangu ci ñoom ñu daal di ko xaaju ci wàllu yàlla ne ko ah, ah yow yaa nam wala man yàlla maa nam moo tax beneen yoonu ñaar beneen ne faarat naa nee na namm di dellu na ba xanaa yaa ngi a bokk di namm moo tax yoonu ñetteel mu fekk ci wàcc ne faara def namm rab ko borom sa ak yëpp lu xaar ñu jot a vraiment dara seen yëpp xam beneen beneen ku ci làmb ci tontu yooyu fekk na dëgg-dëgg ñooñu yàlla xam nañ ne jëf yëpp. lu am yàllaa ko jëf waaye te gii ñun yàlla mooy jëpp jëf joo xam ne dafa lamboo ak wàññeeku wala mu lamboo ab safaan dañ koy wéy seen bopp lépp loo xam ne du fi jiw la nag ak mat ñu wéet ko borom bi naka Ibrahima xalfe saaru coaraane way sa marib tufa wa yos nii te su ma xattee yàlla amay saafara te yàlla koy xokkuloo moo koy saafaraloo waaye bëggu te wax ne su ma yàlla xokkuloo loolu lu tegi mi ngi mel ni moo xokkal boppam moom moo may saafara rek tey waaw waaw loolu sax xabir itam bi nga xamee ne arab ci waan ay baa la bëgg a wax baatam xëy fi nga xam ne moom la bëgg a tudd fii bëgg ko ci yàlla ne saara ba laaw añ ay baa kooku du teggin de mu jël ba nga xamee xëy rek la mu wékk ci na man yoon jëfi ñaareel ji nag moom dafa lamboo yiw ay waree gaa nga ca ak wutal bi leen lu baax mu ne fa arab naa la ca wàññeeku dellu ci moom la ca dellu ca borom ba yoonu ñetteel yi nga xam nag ne dara nekku ci lu may def lu baax mu ne fa rabu ko de génne ca boppam ne ne yàlla yàlla nam ma nag jot seen ak dër jëriñoo seenam koom loolu la xam ne sol bu Muusaa wa maa te defuma li ñu tuddoon ci xatti bi ak rey fero yi ak jubbanti mi anam bi tànn sama def yépp nag dañ koo sant ma def ko ci digalu yàlla loolu rek ma doy ci tontu ni man ndax su fekkee ni sariyaatu rek lañ ca dugg ci gaal ak lu mu dagan nga sañ a daj gaal ak jàmbur de ci doom joo xam dafa sosoo ba mu tël ay wajjutam bu la ko yàlla xamalee nga sañ ko rey de ci kay kon nag liñ di dëgg-dëgg mooy li ma def ñëpp defuma ko ci sama coobare bopp dama ko def ci digal yàlla yàlla ko digal rek sani te loolu de tawir maa doon ko sotti mooy kirim la nga àddoon alaykum salaam ak muy mu ne ko ñu nga mën doon nañu yëngoo nag maa ko def nag mu ne ko soo mu ñëwoon sax la woon junne seen daal bu ci nekk moo gën a yëngu moromu. yonent naa yi mébét nañ donte Musaa dañu na ànd ak xabir ndax mu ngi ñu ak xabaar yoo xam ne ñu doy seen yu doy waxaar doon rek maa ko def nag mu tàggoo moom nag Musaa ne ko dénk ma mu dénk ko moom it ne Musaa dénk ma Musaa yi dénk ko rek ñu jox am doole. kooku mooy àndaale yonent yàlla Muusaa ak Xadir Xadir wuute nañ ci ab yonent la am waliyu li gën a mooy waliyu la ci lafraat yi la bokk te moom Xadir moomu ñu dund ba tey dafa naanoon ku yoon yoon dund nga xam ne ca la jënu Muusaa ca la dekkewoon bay dund te Xadir ñu dund ba tey moo tax ñamante ci yonent bi wax ne Xadir ab yonent la waaye wax ju lëng la ñu ngi dund ba tey deewaguñ Idrisa deewagul Idrisa ba tey ñu ngi dund Xadir moom itam ba tey deewagul ak Yasaa ñee ngi ci kaw ñee ngi ci suuf ñett ñaara ne ci kaw Idrissa sisaan dana ñëw ëllëg ci saaru Mariam ak Isa ñu ngi dund ci kaw asamaan Xadir ak Ilyas ñoom ñu ngi dund ñu ngi ci suuf ba tey ak mu ne daañu daje ci Arafat ku ne wat sa morom bu gën ne ñu dellu fa daje xar Xadir nag day wëndeelu nekk ci àdduna wax nañ sax ne fu ñu ko tudd rek dafa fekk mu teew fa wala yu bari gis ko. ñu ngi dund ba tey ku dellu ca tonti ya Quraysh laajoon yonent nag laajoon nañ ko fere yi gàddaa lu leen génne woon ak ko démb ñu laaj ko nag ne ko wërkat bi nga xam ne wër na kan ko xarfu kan la mu ne wooyee solo na ko laaj la ñoom yow ndax ñoo digal Quraysh ñi laaj an sil xar ci sil xar de ñu ngi lay laaj mbiram Dul Qarnayni Iskandar la tudd ñun dina ak yonent bi bu na la woon waaye jullit la woon ak yéwén na la woon ñu ne moo tax wax na Iskandar yooyu nga jël Misra tudde ko turam Iskandar nag ñaari Iskandar lañu benn bi arab la benn bi ci Yunaan la bokk wute nañ ci ci Dul Qarnayni ñu de waaye ku gis istilaahu ñoom yaman baatu zoo ñoo ko faral di tudde Dul Kifleeg Dul Nuuneeg yooyu yëpp boo déggee ku ñu wax soo nangam rek ñaare yaman la dëkk tax na be Dul Qarnayni ñu ne li lëng mooy Dul Qarnayni nga xam ne arab la woon yaman la dëkkoon jullit la woon buur la woon boo xam ne moom na addina yëpp te war na addina yëpp dem na ba fa jant bay dem na ba fa jant bay fenk tudde nañ ko sol xarni ni ngir yëpp ñu dafay waade ci yàlla ñu dóor ko ba xaañ ko te ko sax yàlla dekkal ko mu dellu waadee fi ñu dellu ko dóorati ba xaañ ko ci ci benn sàq ba yàlla dekkal ko ñu di ko wax sol xarni moo ana kuy sol xarni moomu Moussa di tontu ne pour waxal sa adloo xam na maa solo aleykum ci leen min ci mbiram dikran solo de maa leen di jox solo si jur xarañ ni de ñaanaka nun yàlla masam naa jàppaloon nan dafa ñàkk fi dara ci suuf man yàlla maa ko tàggataloon lépp lu nekk ci kaw suuf waaye tey naa ko jox ko lu mu tudd seen ci lépp lépp sababan yoon bu jaa jaxagale ca lu ñu nëmm nit ki mu nekk yàlla xamal ñu ko sirru ba nga xam ne moo yaa dana ci la nga bëgg sabatan topp sababan aw yoon ku sóobu aw yoon jëm ca wàllu sow après ida talaxa ba mu jot maxriba samsi ko waaye jënt ba dem na ba dafa jënt bay soo dafa am set ba tax bu muy sof yaa ngi ci comme ci ci yaa ngi ci sell am na ci borom benn bu set ba jënt baa ngi suuf waaw ci am am dënnu moo xam ne ñu ngi ànd ak tamit ban bu ñu maanaam dafa lay fàddoo ba ci nit ñi daal waaye jant bi moo gën a rëy fuuf fuuf si tax na ba ak soxaam ci suuf si lañu nekk waaye suuf lay fàddoo ñuy suuf boo jëlaat ba mu set indaa aadama moom xaw ma aw nit ñu ngi yéefër loolu xaar nañu fekk na fa jënd fay fayee ay xéefar bu naan wax nu yàlla yaa sol xar nañu yow sol xar nañu ma am soo ak ba benn nga buggal nit ñi way maam sax sax benn nga jàpp ci mu son xaar rek yàlla jox ko nit ñi dañ jaar ak ñoom su ko neexee mu rey leen su ko neexee mu jàpp leen jaar xaala mu wax amaa man borom daal ko tooñ na mu ci sàkkal yàlla bokkaare te soo ko noonu si boo nu rey ko de soo yor aadul topp te xanaa delloo koy laa bi ñu jëm ci boromam ci yàlla te ñoo xam ci boobu tam bëggal ko xanaa wala bëggal mu ko mu yaa ñu tàbbe mu ne ku ci ku ci yéefar man damaa ko rey te su dee itam day am foofa dana dellu ca boromam mu bëggal ko safara de waaw naa ma naa ma naa ko gëm ni mu wax ne itam jëf saa yaa ngi jëm ci yiw ba loolu ñoom ñoo ko jëfaaw ñu fa bay gaal ma àjjana de boo xam ne mu gëm na yàlla te jëf jëf yiw kooku moom bu dee dama àjjana de ba sama ko mu ko ñu wax loolu ñaan ko mu am dina indi ci ñu soxla jàppalal te damaa di digal lépp lu gën a jàppale su ma tabaatoo mu topp sama woon mu tax aw yoon nag gannaaw bu ma àggee fa jant bay fee mu yoon jëm fa jant bay fekk. après ça va xabaam jot na seen seen ko ay jant ba mu toppati tànk bu baax dafa jant bay fekk. wajata mu fekk wajata am ko doom mi tànk ala amuñ fi mu fekk muy tànk foofu ci aw nit ñoo am nit ñi ñuy def lam nañu àgg foofu la mu la ñu doon yaa wëri jant ba ci tool. kootaay de nit ñoo xam ne amuñ kootaay yoo xam ne dañuy ñëkkoo jant bi amuñ tabax amuñ dara ay sax la am rek yoo xam ne bu jant sooyee ñu dugg ca jant sooyee fee ñu dóor ci nit ñi saa yi tamit ñu ne kama fa la la xar aat naa lim nañu yéen nañu dinaa la dégg la nekk fa moom fa xar nañu ci ay lu ñu ñoom ko borom xam-xam de te yàlla xam ne mboolem suñu xar ak la ma woon ci loolu ne ba nga xamee ne bëgg naa war a dafa laaj borom xam-xam yi mboolem jug yi ana bu ci gën a a gis ci lëndëm ñu ne ko sopp parce itam ana bu a gis ñu ne la sopp jigéen bu daldi yar nag ay moni jigéen ba nga xam ne màgg nañ ca la ca la demee xaram bi moom la wëree ba àgg fa jant bay sooyee delloo fi ba mu àgg fa bay fenkale kasaalika gis ni su ma tawaa topp mu topp sa baraka ba bay la su dee diggante ay côté mu dellu topp simaan dem ba ba ne ci réew yi turk àgg na ca yaari côté jota du fekk min dooni ma ca kanam seen xamu na aw ñu daa yaakaar na jege fi ñu def xaw la dégg xaw la wax rek su fekk fa nit ñoo ne amuñ dara dara dara dara ba kenn mën laa xam ñoom wax ne ko yàlla xar nañu yow xar nañu dina yaa jooja naka yaa jooja wa maa jooja ak maa jooja yaa jooja ak maa jooja yaari jiit lañu yaari jiit lakk kat lañ yoo xam ne ñuy fàqee ko ci suuf si. ñoo yàq dañuy ci bëri ci suuf ñun yàq kat ci suuf lañ ne xaar nañ allo ndax def ci nu lakk ñeent la xar jën ab yool. alaam dañu xamal ni bu ko defal bay na diggante moom bay na moom diggante seen am sëkk mu dox ñu diggante yaa jooju di ciiraale nit ñi ak di rey nit ñi di lekk yàq nit ñi waaw di sëkk jur gi waaw naan naan jax yi dafa xam ne ñu xaw nañ ko ñu doon xanaa ñu ne ko ñu fayoo daal nga defal ñu sëkk laa mu ñaar ci suñu xaaral mu ne maanaam tamit da jàppaloon na ma ko fii ci moom daal di borom sama ci xaaral la dugg moom xayru moo gën seen yoon bi de mooy li ma yàlla may ci xeeti xaaral ak ma may ci ay jumtukaay mu wax yoon bi ngeen may yoon kon de kon nag def sëkk mi waaye yàlla laa koy defal rek waaw ma gën a fay man li ma am di jëlaat moom moo mën adduna yëpp adduna ba mu soxla ba ba tey ñeent ñi da ko a moom. ba mu daj ñaar ñi ñaari jullit lañ ñaar ñi ñaari yéefar lañ ñaari jullit yi moo yonent yàlla Suleymaan ak Zulqarnayni ñoom ku ci nekk moom na àddina lépp ba kenn jigéen wut ak moom ñaari yéefar yi itam mooy Numruud ibnu Kanaan Firawna yi yonent yàlla Ibrahim ak Buxtu Nasar rek ci rawan Yahya ah. doomi Sakariya ñii rek am na sama moom àddina ba mu daj. Firaaw na li muy gaw yëpp Misra rek la moomoo. booba ci penku ak lëf sowu ak lëf ci simaal foofu rek la nit ñi dëkk. nit ñi xam nga ci njël benn bëri wu ñu woon ñu léegi. Adama rek fi ñëwoon bi dee bàyyi na àddina di téeméeri junne ci ñi ba ci jamono yonent Yàlla Muhammad booyam àddina yëpp ñeent téeméeri million la ñu léegi àdduna mën na ñaari milliards ak juróom-benn téeméeri million booba réew yu bëri kenn dëkkiwu ko moo tax ba li nga xam ne moom lañ dëkk ci booba soo xar yi moom la ko digal digal digaloo ko kenn fànku sow ak cimaan loolu kenn lañ ko téere soo xar ak ak sëttam moomu jàngat yi ñu ngi leen diggante yaman ak réew yi daal ilaa ji wane surtout foofu la nekkoon bu ne saa ah, yi noonu dimbali leen ma waruñu am rek ak farlu lépp lu ma leen sant rek na ngeen ko def man maa leen defal ko suuf ak ñoom ma def rek ñu diggante si yéen bu bàyyi ma ma diggante si yéen rek man ak diggante de dinaa def fàtte ji wax seen diggante yaa ngi daal maa jóge ma su borom xaj yi baaraay leen ma woon. ñu dem di leen di baaxee di ñu di ko tegale ci diggante yaa ngi ko fiyee di ko tegale ba nga xam ne diggante yaa ngi ko fiyee maanaam ak wéy mu jël këriñ ak matt ba ci ko ñu balaa xam ne tey daj na waaye yaa ko waaw ba muy mën a doon ne su ko defee diggante yaa ngi ko fiyee xaaral mu safara nga leen wan leen ñu ngi gukku ñu wan safara bi wan safara bi wan safara. après sa jaaroo ba mu jël ko mu mel ni gannaaw ni kan soxla ñu ngi gis gis ba nga xam ne mboole mel ni ñu yëpp am fan kay mel ni soxla xaaral mu wax ne atoori bi ci ren ma pétrole bi nguur gi bu ne ñu leen ma nguur gi mooy përëm ñu ngi përëm mu fàttali ko ca kaw waaye wéy bi ñu nga xam ne xonq na bu fi rek ma fàtte aale ji moom pétrole bi ñu tuddee dañ leen ma nguur gi ma fàttali ko ci wéy bi ñu ngi ñu indil ko nguur gi mu sos ci bëccëg ñu ba mu daj mu wëcc ko nag ba mu wow ba nag mu daal ñàkk a tasa joo nag ne kenn mënu koo yee nekk na ni benn benn benn gëng de waxtaan waxtaan ñoom Yaajuuj ak Maajuuj gannaaw la an yasaroo fu ñu tooyaat ko mu nit ñu nit waaw ba ba jàll wéesu ci na ko taamaa suñu ngi doon ñu ko na ko na xotti te mënuñ koo xaar itam de nak dëgër gam dëgër de xaalam mu wax moom ba xare xaasaa mi de sëkk waaw moom ñu yërmaa nga mu dafi ko borom di yërmaa nga jox xam ne yàlla rek ñu gën a la te day te yaa jël jàmmaa yooyu yëpp ñu leen xarate te itam jaxaan dem di gën a waa rab yi dëgëral borom sama dëgëral ba yàlla dëgëral nag ne bu jotee mu mu mu dindi sëkk mi bu jotee nag jaxaloo mu jël ko dàq mu dindi mokkal de ko kanam nekk waa rab bi dëgëral borom sama xaqante aju dëkk bañ na ba yaajooj ak maajooj ak génn nañ ba yàq nañ yàq nañ nga xam ne ay aw yoon a dox su ne woon ci àdduna ñu gis ko watrack naa fay bay baa doon ñeen seen yom si desab keroog yamu yoo xamee ne sëkk ma daj na nag nga gis yaajooj ak maajooj a dellu xiiru ci ñi nga xam ne ñu doon lor de waaye leen lor nañ leen daa loore bu jëkkëre wanu fi xaar te wala fi sóoru ca bug gannaaw ga nag la addina fépp te addina yëpp yi mu jagoo yàlla dana wal buf tafa gannaaw ga nag pour rey nit ñi gannaaw ga mu wal ko pour dekkal nit ñi te gannaawam suñ boole leen jëppee ñëw yàlla jamono ak boole waaw ñëpp daañu yan way nag ñëpp ñu dekkalaa leen ñu dañu ci benn pakk benn pakk waxaral gaaral jaanoo jaanoo yow may si mbisat keroog ab dana gaaral lil kaafir nañu yàlla way weddi ña de ñu indi jaanoo mu teew ca péncam yàlla si na ñaanga xaaral nekkoon na ay moom ay gët seen fi xitaayin ci muuraay an sikkiri walis alxuraan sama ñi nga xamante ne ba dafa muuru dafa jortu àlla si na ñaaña kafaroore dinañu ay malaaka sama ay ma ay jaam sama nit malaaka yooyu ngeen saa fa xeeru awliyaa ñu di ay borom bin dooni yow gis man ndax yëgoor dañu defe ne man yàlla danaa nangu ñu jàpp samay jaam def leen yàlla bañ maa def man yàlla man ki leen sàkk ñi jaamu xofeeroog ñi jaamu xeesaa ñi jaamu maraayika inaa naka nun asab naa xale noonu jaanuma jaanuma nu biram ni berde di kër ñel way weddi ñe ñu defe ne loolu duma merloo loolu dana ma merloo te dinaa leen dugal te lan mooy safara laa leen di dugale de maa ngeen xadoo safara jaamu gudul yàlla fayam safara rek la kul waxam am na biukum ndax solo din leen bi lax ta dina coowet kat ñu amalan ci jëf ndax duma leen nett li seeni jëf dafa perte alladina ñaaña ñaaña balla fad na saa yoon jëf seen billa balla yàqu na saa yoon jëf seen billa jënd ba dunyaa ba yaa jege ñi nga xam ne seeni jëf yëpp yàqu na niin la woom te ñoom yàq si bona danañu jortu am na moom naka ñoom yox suñoo danañu yéwénal suñoon jëf kéefër ma ngay kër kër yoo xam ne amul benn njariñ di jëjële dara jaalaax la te mi ngi defe ndax ma ne ma ngay def lu baax laay ko ñëwee rek waaye alla si na njëriñ ay ko rëbës nañ bay ak addina ci alquran borom seen mooy ñi weddi alquran wali xaay ak dajeeg yàlla kii lekk yi ak misaab ak yoor ak mbugal waxam te yàq na amaana mu jëf seen de wala nu xiimu waaw taxawal di ñu doom ñaanal yomal xiyaamal jëf yàlla was nan mandaxa de ñooñu bu pencam yàlla duñ mandaxawu dara fa yàlla yonent naa daa indi waa ju guddi ju rëy di lakkaakoon di naanaakoon boobu du kenn sax aw yoo xeefar amul benn boo fa yàlla jëf jiw mooy maye waaw mooy maye ak jiw fa yàlla waaye xeefar ñoom du ñoom benn peese yoo sax duñ ko peese de saalika loole ñoom jasaawam moo di peeseen saalika loole waa ni seen jëf ya jasaawam peeseen jaanamu jaanamaa de lu tax yàlla safara la leen safay jëme de moo tax du am dara jëf joo xam ne man ndaxaw na maa kafaroo di saw sira di de ba taxasoo sa njàppaay ak alxuraan sama war su bi ak yoonam sama husan mu dugg ñuy ji in na des na naka ñaaña aamanu gëm nañu waa amiloo tañ jëf saale ati farata ak naafile kaana nekk na lawum ñaa den ci xam-xam bi yàlla janaatul firdaws ak janaay firdaws ñu gëm yàlla nag tay jëf jëf ci yiw ak janaay firdaws mooy ñeexal fa yàlla de mooy digg aljana moo gën a tedd ci aljana musulam bi ñuy bernde ñeexal leen de xaari dina mbit di koy biir fi aji jajala aljana laa yaatu koona sakku ci ñoom na awal si dafay wala naat ko waaye de duñu sakku mukk waaw jóg fa de ku dugg aljana da doo fa bëgg a jóg mukk de te ku fa dugg dafa jóg pour waxal law kaanu doon nekkoon na ak baaru géej ñu daa dem di daa li kalimaat rabbi ñeewaatu borom sama dana fi nekkoon tey jeer ak baaru géej xam laa am tam fa dara ci mbir bu jeexat kalimaatu rabbi waati borom sama def su géej gi yëpp nekkoon daa garab yëpp ñu def leen xalima way ñooñ kaw ñooñ suuf yëpp di bind kër ñuy bind baati yàlla yi booy du jeex mukk de boo géej gi dana xaat te du tax baati yàlla jeex de wala wu ji naa léegi keneen lu ci kanam ma ne ci kër léegi gannaaw nga tëbb nañ géej tëbb nañ géej gi lu daye fi ñu géej gi fi jeexoon booy du tax baat yàlla jeex rek pour waxoon inama ana naka man basarun doomu aadama la misukum bi du kem seen yi waaye def na woy ilay jëm ci man anama ilaahukum naka yàlla seen ilaahum yàlla la waaye du giri jenn man yàlla xamal na ma ne yàlla rek moo xeeroo jaamu waruñoo jaamu ku ko mooy de fa man kaana ku nekk na mu yarjoo di yaakaar liqaa rabbi dajeeg boromam fal yaamal na mu jëf saalihan jëf ju yiw wala isrik bu fa man kaana ku nekk na mu yarjoo di yaakaar liqaa rabbi dajeeg boromam fal yaamal na mu jëf moom rek jëf saalihan bu di aji yiw de wala isrik te bu mu bee ba rabbi ci jaamu boromam aaran kenn te bu mu sàkkal na jaamu yàlla rek te bu mu ko sàkkal bokkaale loolu rek moo fa borom ba ëllëg ca peñjam yàlla ba mu ne su baat yàlla yi géej su mboolem géej yëpp suñ leen defoon daa garab yëpp ñu def leen i xalimba ñooñ kawoog ñooy suuf yëpp nekk ay bindkat mënuñu bind baat yàlla yi ba mu jeex wax na ci jeneen laa ca saa Luqmaan ne wala wa na maa fil ardi min sajaratin aqlaamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin maanaam fi kalimatullah géej gi su a ñu indiwaat geneen ba muy juróom-ñaar sax du tax baatu yàlla yi jeex te baatu yàlla yi lu néew la ca xam-xamam ba moo tax be xam naa fóode yoo xam ne dafa réyoon a réy boppam lool di réyal boppam benn waaye laaj ko ne ko mbindee fi yàlla yi bu leen gën lay yàlla nañ mel fi yàlla mu ne ko nii benn topp benn cop bu picc cop ci géej na mel ak géej gi mu ko cop boobu rek mooy mbindeef mi géej gi nag mooy xam-xamu yàlla bi mu ne ko waaw mu ne ko cop boobu mbindeef yi jëkk yu mujj yëpp te nekk mu ko waaw mu ko na nga day ci cop boobu benn copab njanaaw rek bu fekkee mbindeef yëpp foofu la seen daay am yow nag li jëy na nga yow moo ko gëm war na ko ne waruloo réeru de jaam mu réeroo ndax soo doon réeroo jaam ak mag ak borom bi jaam bi du dara du dara de laaloo dina léegi naa amoon waa amul saa laatu kaay loolu jamono pour daw suñu fulam dëgg mu jël saawe kuy def boy tëdd jàng ko ñaan yàlla xeele ci waxtu nangu ñaan bu waxtu nangu ñaan jotee rek yàlla dina la xeele loo ñaan xam ko comme rogo nattu ko rek waxtu nangu ñaan di jot rek ngay xew guddi gu nekk am na saa soo xam ne yàlla naa ku ma ñaan mañ jox la ku ma ma baal la ku ma woo ma waxtu woo nag dañ ko nëbb ci guddi kenn xamul ba kañ la waaye ku jàng ay ji soo ko nelaw rek laa budd rek xew ca